alhamdulilah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen baalu àq di leen baalu àq ni ñu ko baaxoo defee ak yéen bi weeru koor wi tàmbalee ba tey jii ñu dugg ci ñaareelu ñetteel ñetti ay bis yi ci weeru koor yi wala ñaareelu ñaareelu fukki fan yi nga xamante ne mooy nekk ci digg bi nga xamante ne léppam ak njëgal ak yàlla rek la feese yàlla nu ci yàlla dafa njëgal googu muassasatul wafa'i bi huquqil iman ñëwaat na tey jii fii ci Darou Moukhty ngir fas yéene dalal kenn ci ñi nga xam ne tànn nañ leen ñu fas yéene ànd ak ñun diiru weeru koor yi lépp rek jëm ci fàttalente lu jëm ci suñu wàllu diine ak lu jëm ci suñu wàllu àdduna ni ñu ko baaxoo def rek bala ñuy jox sëriñ bi nga xamante ne moom lañu dalal ci ci jataay bi kàddu gi dañuy xamle aslëf rek ci ay jaar-jaaram ak moom mooy kan ba tax ki koy déglu mën a xam kiy wax ak moom moom mooy kan sëriñ bi nga xamante ne moom lañu dal jataay bi tey jii ginnaaw bi ñu yëkkatee kàddu yi yoo xam ne am na tàmbuliwaay waaye amul yem waay jagleel ko ko ngir xam gu ñu xam ay yitteem ak xam gu ñu xam ñàkk taam ak fa mu jóge na mu sore waaye mu xam ne lépp li ñu koy woo li neen lu melul nii rek xaj na lii mën naa bokk ci li nga xam ne mooy gën la tax mu dagg yitte yépp jóge fu sori jóge ba Louga ngir ñëw fii tey ji bokk ñu ñun jotaay bii loolu nag nekkul lu tuuti ci li nga xamante ñii nga xamante ne ñoo taxool waxtaan yi muy mu assasatul Wafa bi xuquuqi iman kon li ñuy def mooy ñu ngi ñaan yàlla fay ko ci jëf ji nga xamante ne moom la jëf fay goo xamante ne dana kaw yi njortam kaw yi képp ci ñun yàlla na ko yàlla def jëm ji nga xamante ne moom lañu dalal tey mu ngi tudd Ibrahima Cissé yaakaar naa ne ñi nga xam ne ñooy def formation bokk ci volontaires yi te defa formation bi fële ci Louga ñoom xam nañ ko ndax moom foofa ci daara jooju foofa la nekk sëriñ Ibrahima Cissé mi ngi jàng alquranul karim ci waajuram ñu koy wax sëriñ Amady Cissé mooy ki nga xam ne moo ko jàngal alquranul karim ginnaaw bi mu jàngee alquranul karim ba noppi ci école bu ñuy wax Abou Bakar ci Ndakaaru ci Ndakaar foofee fa la defee al ibtidaiya wal i'dadiya muy primaire ak enseignement moyen man nañu wax ne foofu la amee certificat ak brevet ci atum 1991 ci la ko yàlla baaxe mu am baccalauréat waaye nag yemul ci loolu am na jàngalekat yu baree bari yoo xamante ne moom ñii fréquenté na leen jàng ci ñoom lu jëm ci wàllu fiqh ak lu jëm ci wàllu naxwu ak lu jëm ci wàllu luxa ak yeneen kër yu bokkul ak yooyu jaar na ci ku ñu wax Serigne Moussa Diouf ak ku ñu wax Oustaz Fall ci Thiès foofu jaar na ci ñoom ñaar jàng fa lenn ci tëri fiq yi jaar na tamit ci ku ñu wax Serigne Mayoro Dia mooy ki nga xamante ne moo ko jàngal tafsirul Qur'an ku ñuy wax sëriñ Abdou Salam tamit mooy ki nga xam ne moo ko jàngal Xalil jàngal ko tamit Riyadou Salihine ku ñuy wax sëriñ Abdoulahi Ndiaye ci Dakar tamit jaar na fa jàng fa ajruum ak mulhatul i'rab ku ñuy wax Oustaz Dieye tamit ci Ndakaaru ba tey jaar na fa jàng fa laamiyatul af'al ak alfiyatul malik kon daanaka mën nañu wax ni moom ab ab naxwi la mën nañu wax ne nax yu la mën naa mën nañu wax ne faqih la tamit mën nañu wax ne tamit leneen la ndax xam li ñëw dana ko firndeel naka noonu yemul ci loolu waaye université bu Cheikh Anta Diop ci Dakaaru jaar na fa def fa ñetti at ginnaaw bu mu génnee ci université la dugg école normale supérieure foofu nga xamante ne fi la ñu formé jàngalekat yi ak inspecteurs yi mu def fa ñeenti at ci ginnaaw bi mu amee inspectorat ñu ñu nommé ko comme inspecteur ci inspection bu Matam nga xam ne foofu la njëkk a servir waaye ab diir la fa def ñu andi ko fii ci Louga ginnaaw bi ñu ubbee école boobu nga xamante ne ci lañuy ñuy jàngalekat yi muy volontaires yi muy EFI ñu andi ko foofu mu bokk ci ñi nga xamante ne ñooy jàngal jàngalekat yi. yemul ci loolu waaye dafa ubbi daara ci biir këram di fa jàngale alxuraanu karim ak xam-xam kon mën nañoo wax ne moom dundam gépp daanaka jàng ak jàngale rek la kon nag tey bu ñu ko bu ñu ko dalalee ci jataay boo xamante ne dañ fay jàngale xel war naa mën a dal ci ne liñ fi indi tey lu ñëpp di jëriñoo la insha allah yàlla na ko yàlla def mu fas yéene waxtaan ak ñun nag ci tomb bu am solo muy wa rahmati wasi'at kulla shay'in yërmaane yàlla ëmb gum ëmb lépp loolu mooy li nga xamante ne moom la ñu fas yéene waxtaane yàlla nuñu yàlla ëmb ci biir yërmaane jooju nga xamante ne mooy njaal benn koor gi ni mu ko waxee woon ne awwaluhu rahma rahma jooju yàlla nañu ci yàlla boole njëgal gi tamit yàlla nañu ci yàlla dugal kon ñu fàttali mbooloo mi rek ne am na ci biir mbooloo mi ñu ñu jox ay kër yoo xamante ne li ñuy sàkku ci ñoom mooy ku am laaj bu aju ci li nga xamante ne moom la sëriñ bi waxtaane wala beneen laaj sax soo leen ko joxee ñoom mën nañ leen ko bindal bu fekkente ne tamit mën nga ko bindal sa bopp boo leen laajee kër yi dana la ko jox ñu bindal la ko su ko defee boo leen ko joxee ñoom danañ ko àggale fañ ko war a àggale su ko defee incha allah boo waxtaan wi jeexee gis na ci tontu naka noonu tamit bu fekkente ne waxtaan wi waxtu wi may nañu ko laaj yi nga xamante ne moo jëm ci wàllu incha allah gis na ci tontu. ginnaaw nag bi ñu ko saytoo ba mu nekk lu wér ay borom xam-xam topp ko ñi nga xamante ne ñoom lañ jox wàllu googu ñu war a ñëw fii insha allah leeral ñu li nga xamante ne moom la ci borom xam ñu gis. ñu fàttali mbooloo mi rek ne waxtaan yi nga xamante ne moo jàll yépp ku ko yittewoo ci wàllu audio ak wàllu vidéo lépp insha allah jàppandi na su kook ñi nga xam ne ñoo yore wàllu technique bi rek insha allah loolu dana jàppandi kon jox kàddu gi sëriñ Ibrahima Cissé. yàlla ko yàlla defal tawfiq te defal ñu ko wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh rahmaan rahim in alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah nabi rahma wa ala ali wa sahabati mu ni tëdda bi hadim ila yawmi din mbokki jullit yi mbokki taalibe yi assalaamu aleykum wa wa barakatuhu maa ngi sant yàlla bi suñu boroom ci xéewal yi ñu defal ba may ñu ñu mën a ñëw fii tey dajeek yéen di am mbégte lool ci ñëw ci dëkk bii nga xam ne dëkkab diine la di dëkkab xam-xam ak teraanga te suñu waxtaanu tey gannaaw bu ma nuyoo ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi di ilimaan yi di kilifa yi nuju sëriñ bi nga xam ne moo doon wax kàddu gi léegi nuyu yéen ñëpp waxtaan wi ci nii lay tëddee dana tëdd ci juróomi point maanaam juróomi tomb am na almuqaddima ci la ñuy wone tanawwu rahmatullahi taala yàlla yërmandeem dafa bari ay xeet ñaareelu tomb bi mooy taalluqul ibaadi bi rahmatillah jaam yi ni ñu ajoo ñoom ñëpp yërmande yàlla subhaanahu wa taala te amul ak sette ñetteel bi mooy kayfa nahsulu ala la naka la ni amee yërmande yàlla ab jaam bu déggee loolu nan fan lay jaar ba mën a am yërmande yàlla ñeenteel ba mooy durusun wa ibar min rahma yan bind lañ mën a jëlee ci yërmande yi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee juróomeelu tomb bi mooy alxaatima fi waxtaan wi di jeexee nga xam ne ci lay tënk li rotoon ci biir wax li nga xam ne mooy gis-gisu diine ci mbir mi eh, kon waxtaanee tomb bu ni mel mu yërmande yàlla ju yaatu ji dana tax koo xam ne dangaa gëm di góor wala ngay jigéen nga bëgg yàlla boo ko bëggee dina tax nga mën koo topp dina tax itam nga mën a sant ay xéewalam yi nga xam ne bëri na lool waaye waxtaan yërmande yàlla dana yóbbu itam ki sàggan wala mu doon tooñ mu tuub dellu ci yàlla te diine te xam ne yàlla ko baax la kon yàlla li ñuy wax ci yërmande mooy ba dañoo bind ñun ñii ngir yërëm ñu daa bind guddi ak bëccëg ngir yërëm ñu dig ñu yërmande mu di aljanna wàcc ci ñun yërmande ju béye ko asamaan muy alxuraan wàcc ci ñun yërmande di jóge asamaan tudd ab taw lu ci ne daañu dellu ci alquran indi aay yi nga xam ne ñooy jëmmal liñ wax sans borom nee ne wala yazaaluuna muxtalifina illa man rahima rabbuk wa lidalika xalaqahum yàlla ne nit ñi duñu dañ di wuute ci ay jikko ci bind ñi gàtt ñi njool ñi baax ñi bon ñii jullitee ñii nekk ay yéefër lu muy ku yàlla yërëm lu muy ku yàlla yërëm mu tekki wali dalika xalaqahum di tax mu bind leen mooy mu yërëm leen jàngat nañ ci alquran sama borom di wax naan wa ma ubarriu nafsi inna nafsa la amarat bi suu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim kon bakkan lu bon lu ñaaw lay digal boromam mooy yàlla def nag su noonu lu muy bakkan bi yàlla yërëm kon ku am njub amuk mbaax am ngëm yërmande yàlla nga am bu ñëwee ci taw sa mborom fa wax naan fanzur ila athari rahmatillah kayfa yuhyi al mu ne na nga xool jeexit yërmande sa borom rahma la ko tuddee ku ne xam ne ne tey booy génn ci àll bi nga xool tool yi xool ñax mi xool garab yi da nga yëg yërmande yàlla ni mel ci taw ku ne xam na nawet lan lay jur ci li nit war a lekk ci li jur gi war a lekk ku ne xam ne njëriñal ndox ci am réew yàlla mu mënu mën ayaati an yursila riyaha mubashiratin wala yudiqakum min rahmati wala tujural fulku bi amri wala tabtaxu min fadli wala alakum tashkurun yàlla mu ne bokk na ci ay kéemtaanam moo yebal ngelaw ngelaw loo xam ne la mu yenu mooy mbégte ba ñëpp xam ne xiin na fat leen bagage yi bala moo tooy ngir yàlla mosaleen yërmandeem wala yudiqakum min rahmati kon taw yàlla nga ko tuddee yërmande ku ne xam ne ne taw am na njëriñ sama borom wax ci alxuraan awalam yaral dina kafaru anna samawati wal ard kanata ratqan fataqnahuma wa ja'alna min al ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun kon ndox mooy cosaana lépp réew mu la ëpp koom-koom mu la gën a am ak ab ab ak développement réew moom moo la ëpp ndox réew moo la ëpp nit ñuy liggéey yàlla ne wali tabtaxu min fadli taw bi mu wàccee daa bëgg ngeen sàkku ay ngëneelam mooy kon ndekk buy taw dañoo war a liggéey waaye buy taw ñu fasal suñu loxo toog kon duñu jëriñoo ndox mi wala tabtaxu min fadli doomu aadama nekkee bi yàlla wàccee taw da koo jàngal ne ko yërmande gi ñëw waaye pour nga jëriñu ci mooy da dem liggéey beneen bi mooy wa la'allakum tashkurun ndax ngeen mën sant yàlla itam sant yàlla du wax yàlla jërëjëf waaye i'malu ala dawud shukra wa qalil min ibadi shakur kon cant mooy xéewal yi la yàlla jox nga delloo ko yàlla cër yi la yàlla bindal lañ la ko bindee nga jëfandikoo ko ngir loola kon loolu mooy li nga xam ne moom lañuy wax ci loolu bu nu ñëwee ci guddi ak bëccëg nga xam ne liggéey bu ñuy def dañ ko def bëccëg mbaa guddi da ngay gis sam borom di wax naan wa mu rahmatihi ja'ala lakum al-layla wa an-nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun bokk na ci yërmande yàlla guddeeg bëccëg kon boo xoolee xalaat guddeeg bëccëg yàlla mu ne loolu bokk na ci sama yërmande mim li tabaid lenn ci sama yërmande la bokk guddi dañ ciy nelaw noppalu wa ja'alna layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha bëccëg dañ ciy fàggu pour lu ñuy dundee ku xool jant bi ak weer wi biddiw yi ak asamaan si loolu yëpp yàlla ko ko def ngir yërëm ñu ngir ñu mën a dund ndax bëri nañu am xaalis tey am alal seen lépp di dox ña ngi koy liggéey ci ay waxtu te waxtu nag mooy guddi ak bëccëg yàlla mu ne pour ngeen dal bu guddi jotee noppalu li taskunu fii ngeen dal ci guddi noppalu bu ngeen noppaloo itam mën a jaamu yàlla ndax am ñoo xam ne tatajaafa junubuhum anil madaaji'i yad'uuna rabbahum xawfan wa tama'an mimmaa razaqnaahum yunfiquun am na ñoo xam ne bu guddi jotee même seen ak dal bu nu nelawee dinañ jóg di jàmm seen borom di ko tudd ba tey mu àggaat wali tabtaxu min fadli ngeen sàkku ci ngëneelu ngëneelu yàlla yi kon guddeeg bëccëg sam borom def na ko ngir doomu aadama mën a sàkku ngëneelu yàlla te mooy liggéey pour am lu mu teddee teg ca wala alakum tashkurun ba tey xam ngeen yonent bi doon na jaamu yàlla ba tànk yi di néew taxaw guddi ay su mu ne ko yow day baal nañ la sa bàkkaar yu njëkk ak mujj lu tax ngay taxaw di naafil ba sa tànk yi di métti nii di néwi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko afala akunu abdan shakura xana waru maa nekk jaam boo xam ne day sant boromam kon taw beeg ndox meeg guddi geeg bëccëg bi yépp yàlla defal nañu ko ngir ñu fàggu waaye itam ngir mën ko sant ba jaamu bu ñu xoolee alxuraan mii ñu yore tey yonent bi yàlla gi ko yàlla yónni tànn na ko yërmande lu ji yàlla am ci yonent bi sallallahu alayhi ba defal ko ko yàlla ne ko maa tarju an yuqa ilayka alkitaba illa rahmatan min rabbik illa rahmatan min rabbik fala takuna zahiran lil kafirin te yonent bi yaakaara woon mu soo yaakaar te di nekk ndawal yàlla gën ci nit ñi di jàngale diini lan moo la jox loolu ila rahmatan min rabbik yërmande yi bi yàlla am def ko ci yow moo la jagleel loolu kon gis ngeen yonent bi ak màggaayam ak dayoom yërmande yàlla la ba moom doon na wax ne ana rahmatul muhda man maa yërmande joo xam ne dañ ko may doomu aadama yi kon yërmande ji yonent moo ko jagoo sallallahu alayhi ndax li mu yoree mooy risalatun alamiya yàlla da ko yónni ci àddina bi yépp ngir mu woo ñu ñëw ci lislaam jinne ak nit waaye risaala bi ñu ko jox mu war ko jàngale te mooy li ko yàlla yónni mu war koy bu nit ñi bi ko yàlla yónni fa ne ko wa ma arsalnaaka ila alamin maa ngi lay yónni kat waaye dara taxul lu muy yërëm bindee fi waxul ila rahmatan lil muslimin wala lil mu'minin lil alamin yërmande ji bu lislaam te saaroo ñëpp ko yëg ñëwal Sénégal dañaan la téeméer nit yoo wàññi juróom-ñeenti fukk ya ak juróom ay jullit lañu ñeneen yi ñooy chrétiens yi ñooy animistes yi xoolal chrétiens yi ni amee jàmm Sénégal xool ni Senghor mën a jiitee Sénégal ci lim bi ñu tollu ci ay jullit demal Nigéria chrétien ak jullit yi bi ñu xaw a méngoo rek fu ñu toll ñu ngay reyante di taalante ay musiba xam nga ne wóor na ne bu fekkoon jullit ñoom nekkoon cinq pour cent ca Nigéria chrétien yi nekk safaan ba kon jeexal nañ leen xoolal rahma ji ni ko chrétien yéegee Sénégal am nañ fi ay école ay église am fi lépp yëguñ benn coono lu tax ñu ay jullit lañu ki ñu yónnee mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam rahmatan lil alamin mooy tax diine fu mu am rek kuy jullit da nga yëg yërmande jooju mais ku dul jullit aussi da ko yëg kon diine ji diine yërmande la loolu la yàlla wax subhanahu wa taala mu la yor yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla waxam na ci alquran awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim inna fi dhalika la rahma wa dhikra li qawmin yu'minun xanaa doyul yéefar yi ne man maa wàcc ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam alquran ñu koy jàng ci ñoom jàng gi yërmande la jàng gi day fàttalil ay mbindeef waaye ñi muy fàttali mooy nit ñoo xam ne gëm nañu yàlla kon loolu itam day wane alquran di ñëw di ko jàng alquran di am na yërmande même déglu gi ida qul alquran fastami'u la wa ansitu la'allakum turhamun alquran bu ñu koy jàng déglu leen istimaa mooy loo xam ne ànd ak coobare boo bokkul sam'u mën ngay dégg lu bàyyiwul xel mais istimaa sa xel dafay ne ba pare une fois ngeen cellantu boole déglu ak noppi ndax yërmande yàlla wàcce ci yéen kon alquran yërmande la ndax loo xam ne boo ko dégloo am yërmande boo ko jàngee am yërmande lu dara gënu ko rëy am na xadis bu yonent bi wax naan majtamaa qawmun fi baytin min buyutillah yatadaarasuuna kitaaballah wa yatluunahu illa nazala alayhim rahma wa xaafasumul malaika loolu dara gënu ko rëy amul ay nit yu dañ ci néegam yàlla comme nekk ci jàkk ji di jàng téereb yàlla di ko jàngalante lu muy yërmande muur na leen lu muy malaaka yi peet na leen wa dakarumulaw fi man inda yàlla leen tudd ca malaaka yi nga xam ne ñoo nekk fa moom kon loolu day wane ne ñun jullit yi tomb bi war nañ ko seetaat jàng ko ci suñu diini maam day mel ni booy déglu borom xam-xam yi wala ngay déglu jullit yi lislaam dagg loxo la rey dafa mel ne soxor rek côté bu soxor moo am day mel ni yàlla nekkul ku am yërmande mais boo delloo ci alxuraan nga xoolaat baat baat yi da ngay gis ni yàlla borom yërmande la lool. loolu da ngay gis ci biir alxuraanu karim yàlla wax kulli doo allah awi doo rahman ayyama tad'u fa lahu asmaul husna woo leen yàlla wala ngeen woo arrahman ji nga baatu arrahman fiqa faalaan la loolu arab mu ko dégg mooy tax wa hum yaqruna bi rahman dañ ko daan weddi mënta ne rahman mooy koo xam ne moo lay jox ngay lekk jox la ngay naan loo soxla mu jox la ko lu mu santaane d'accord ci yenn saa yi nga weddi ko te terewul li nga soxla mu la ko jox loolu it mënu ko def nit mënu def loolu nga kër courant bi yaa koy ndox mi yaa koy fay lekk yaa koy joxe yaay ordre yaay def yëpp waa ji gëmu ne amoo sax far looy santaane mooy cee jiitu ko looy tere ca loolu lay nekk ba pare li mu war am yëpp nga di ko ko jox ku koy raxmaan moo tax arab yi dañuy wax waman rahman waman rahman jigéen waxul waman rahman waman rahman waaw luy waxuñu kuy waman rahman luy rahman parce que loolu dégg nañ arab séex bi jaaxal na leen moo tax bëri na lu mu ñëw ci alquranul karim ngeen wa rabbuna rahmanul musaan ala ma tasifun ñëw na ci alquran lu bëree bëri baatu rahman bi pour wan leen ne ñoom li ñu foog ak li am wuute na yàlla moom àddina bii ñëpp fi am yërmande guddeeg bëccëg ñëpp ko bokk jullit day jëriñ ci yërmande ji yéefar dañ ci jëriñu tubaab yi tey ñoom jëriñu ci seen temps dañ ko fonk te yàlla ne bokk ci yërmandeem temps temps bi kon jullit ak ku dul jullit da ci jëriñu ci guddeeg taw bi ndox mi gu jullit jullit ak ku dul jullit yaa ngi ci jëriñu yàlla mu ma ya'ti min dikri min rahmani muhdathin illa kanu anhu mu'ridin baatu rahman bi laay jël rek ba tey xool bi yàlla wax dafa indi baatu rahman alxuraan di ñëw wàcc gi bees jógee ci yàlla mi bëri yërmande ñoom dañ koy du moyu ñoom yëfar yi wa qaalu taxada rahmaanu walada subhanahu bal ibaadu mukramun malaaka yàlla faral teral ba nit ñi ne ñii day doomi yàlla lañu yàlla ne déedéet dama leen teral rek waaye ay jaam lañu boo jàngee ci alxuraan malaaka yi yàlla tudd waa ibaadu rahmaan ibaadu ñi nga xam ne ay malaaka lañu ñu def ay jigéen ak inda rahmaan boo jàng warsh boo jàng xafs jàng ibaadu rahmaan pourquoi ibaadul muntaqim jànguñu ko pourtant al muntaqim am na lu tax jànguñu ibadul muhaymin arraqib ne baatu rahman ibadu rahman alladina yamshuna ala ardi hawna toujours ñun ki ñu am ak affaire mooy ñu borom borom yërmande la borom yërmande la loolu daf ñuy woo ci boppam pour ñu wuy ji ko ci yërmande la ñu ëmbal moom yàlla subhanahu wa taala wa qaala taala qul man yaklaukum bi leyli wa nahaari min arrahman nga baatu ba tey min arrahman kan moo bu dee bëccëg ci yàlla bu leen yàlla bëggoon a alal bal hum an dik rabbi mu'ridun ñoom dañoo du muyu alxuraan seen borom kon ba tey baatu rahmaan ñëw na yàlla nee ne arrahman fasal bi xabira expert booy laaj yàlla yàlla boo ko bëggee xam doo ko laaj como su fa exactement loolu yàlla wax arrahmanu fasal bi xabira suñu diine nag ñun ku ne lañ koy laaj kore yi ci mbedd bi rek mu yàlla kaye rek mu bind ay mbind arab nga ne ko lu yàlla wax ci nangam ne ku ci feebar ku ne war a opérer doo nga kenn opérer la ku xabiir moo la opérer kon diine aussi sama borom ne bu ñu ko bëggee xam dañ ko laaj xabiir yonent bi laaj ko xabiir yonent bu koy laaj jibril la koy laaj bu koy laaj yàlla la koy laaj ñun tam fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lamun bu ñu xamul lañuy laaj borom xam-xam ku jàng diine xam ko mu jox ñu ñu leer su ko defee duñu réer waxaan na arrahmanu ala al arshi istawa baatu rahman bi laay wane ba tey jaane bu baat boobu li muy ñëw trop même alaxira danaan in kullu man fi sawdu ardi ila aati rahman abda yi ila aati rahman parce que foofu ku ne xam ngeen ne war ngaa jàpp mbugal ak leneen mais danaan rahman pour nga am yërmande ni ki ngay dajeeg am xel ni ki may dajeeg dina may yërëm ci kon ba tey loolu lañ doon wax ci li nga xam ne mooy muqaddima bi suñu ñëwee ci ñaareelu tomb bi mooy jaam yi ni ñu ajoo ci yërmande yàlla subhanahu wa wax nañ ne kon gis nañ yërmande yàlla dafa bëri ay façon guddi ci la bokk bëccëg ci la bokk taw bi ci la bokk alxuraan bi ci la bokk yonent bi ci la bokk yónni gi ñu ko yónni itam yërmande la ah loolu mooy tax ñu gis yonent yépp di aju ci yërmande yàlla ka ca jiitu aadama la aadama yàlla fi ko bind ne ko uskun anta wa zawjukal janna dëkkal aljanna yaa ko soxna si ne wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin garab gi bu leen ko jege fa akala minha ñu lekk ci ñoom ñaar fa badaluma saw aatihim saw aatuhuma seeni awra feeñ lan la aadama def fatlaqa adu rabbi kalimaati fataba ali baadi mooy lan rabbana zalamna anfusana wa na lam taghfir na wa tarhamna lanakunanna minal xaasirin wa tarhamna yàlla ñun de tooñ nañu boo nu jéggalul njuumte yi ñu def yërëm ñu ñu bokk ci ñuy perte yàlla borom yërmande la yàlla jéggal na leen kon fa ñuy sax ñun tam juumee ñu fàttaliku yàlla delluwaat ñaan yërmandeem mu defal ñu ko xam ni ko defalee aadama nuux alayhi salaam dafa woote diine junni at yu manqué juróom fukk salabit fi qawmi alfa sana ila xamsina ama sax na fa junni at yu manqué juróom fukk di woote kenn mu ko ba addina war a tukki ñu war a defal gaal am ñu ci war a dugg mu woo njabootam ñi mu war a dugg ñëpp dugg ba mu des doomam ak ñu ko weddi bismillahi mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim wa hiya tajri bi fawqi al-jibali wa nada nuuhin ibnahu wa kana fi ma'siyah yabna laka ma'an wa takun ma'al kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'asimu min al-ma' qala la 'asima al-yawma min amrillah illa man rahim illa man rahim ba gaal ngay départ mooy bismillahi moo koy dawal bismillahi moo koy taxawal noox woon na doom ne ko kaay yéeg doom ja ne ko déedéet man montagne bële lay dem mu ne ko mbiram yàlla kenn mënu ci mucc tey dara mënu ci illaa man rahim baatu illaa man rahim noo xam ne loolu illaa man rahim doom jot na dem ci montagne ba ndox ma ñëw na mëdd ko mu lab xool nga bàyyeeg ma yërmande ji noo dem ba àgg ne yàlla yow yaa ma diggoon ne sama ñoñ dañu mucc inab nii min ahli sama doom de ci sama ñoñ la bokk yàlla mu ne ko innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tas'al lima ci sa ñoñ parce que gëmul kon ndek bokk ci nit deret mën na koo maye mais ngëm mën na koo maye ci diine nag deret doo nga doyut waaye ngëm la cay boole bu yonent bi naan salmaanu mi ne ahlal bayt salmaan nekk perse yonent bi nekk arab diine waral loolu ak ngëm kon nuux doom ja ba mu defee loolu noo wax li yàlla ne ko ba ma laaj amatul xam-xam noo tuub na ne ko yàlla maa ngi tuub wa illaa taghfir lii wa tarhamnii akum minal xaasiriin yàlla boo ma yéggalul yërëm moo bokk ñi nga xam ne dañuy perte yàlla jéggal na noox yërëm na ko kon ñun tam dañuy jël noox mu nekk suñu royukaay suñu juumee dañuy jéggalu daal di wax yàlla yërëm ñu delluwaat ci yoon wa bokk na ci ñoom Moussa Moussa ma rabbi xfir warham wala bopp rabbi xfir li wali axi wa adxilna fi rahmatik wa anta arhamu rahimin yàlla jéggal ma man Moussa jéggalal sama mbokk mi di Haarun dugal ñu ñun ñaar ci sa biir yërmande yaa ëpp yërmande loolu yonent yi xamoon nañ ko te yonent bi dañu ko daaw muqtadi royal njub ñi nga xam ne ñoo la jiitu kon yërmande yàlla jooju war nañuy fexe ba di ko yeesalaat ci noppi nit ñi ni ko yonent yi bëggee woon di ko ñaan alors ñuy def loolu yaakaar naa jàngeen ci xasida gi sëriñ bi wax naan irham jamia wara yaaman jàlla an yi donc yërmande bi def yëpp yow yàlla màgg nga wuuteeg ñi nga xam ne dañuy fayu sa màgg paas na di fayante jaam yi léegi nag bu ñu xoolee onwaan bi nu am wa rahmatu wasi kulli shay yàlla nga ko doon wax ak ay niti Muusa mooy tax may jël silsila bi rahma boobu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeetu li faam ñoo jàggoo loolu ñu jël départ comme départ aaya bi yàlla ne wa Muusa di ñaan wa la fi hadhihi dunya hasanatu fil akhirati inna hudna ilayka yàlla jox ñu lu rafet fii ci àddina ak alaaxira Muusa ñaan na loolu mais aussi l'islam ñoon wax yonent ko wax rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kon ñaan alaaxir bu baax adduna bu baax te taaru diine yépp koy jàngale yàlla ne qaala azabi usbi man asha wa rahmati wasi'at kull shay fa sa aktubuha lilladhina yattaqun yàlla ne ko sama maa koy mosal ku neex waaye sama yërmande ëpp na lépp lépp loo gam gam yërmande yàlla yërmande yàlla ëpp na loola waaye ñan laa koy jox mooy ñi ragal yàlla ragal yàlla mu def santaane bay ay tere di joxe azaka boobu yooyu ayat na yu'minun mooy ñi nga xam ne sunu aay yi wàcc ci di téere yi gëm nañ ko tabi'una nabiyyal ummiya mooy ñi nga xam ne dañuy topp tabi'una rasulan nabiyyal ummiya dañuy topp yonent bi topp alladhi yajidunahu maktuban 'inda fi tawrat kon yërmande jooju mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun ñooy umma bi nga xam ne yàllaa ñu jagleel yonent bi suñ ko toppee rek am yërmande yàlla yëpp di gën a yaatu lépp ñu am ko yàlla waxul condition lii topp rek topp nag yonent bi bu ma leen santee la la la ngeen man def leen ko ca bu ma leen teree baleen lu ma leen sant la ngeen man def leen ca santaane yi mënuñ ko def lañ man def leen le reste jeex na léegi nag yonent mooy ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar lan lay tegal ahlul kitaab par ñu digal lu baax deen tere lu bon wa yuhillumu tayyibaat li muy daganal ci ñoom mooy lu baax te teey wa yuharrimu alal la bon araamal ci loo xam ne lu bon la suñ ko lekk leen ay feebar wa yada'u anhum israhum wal aghlaal kaanat ba pare teggil leen yéen bu di ba amoon ci ñoom ku sa yére daan taq sobe doo ko fóot mu dañ da koy dagg du fu la neex jullee am yu bëri yu tegoon mu teggi ko ci dina yonent bi ñoo ne ñu ko yàlla ne fa la dina amunu bi ñi ko gëm ñun day yonent bi lañ gëm sallallahu alayhi wasallam wa'azzaruhu ñu dimbale ko ñu wet ko ñu dooleel ko wa nasaruhu ñu dimbale ko ñu jàppale ko wa taba'u nuura la unzila maa ñu toppa leer gi ñu wàcc muy alquran ulaayka muflihun ñu ñoo texe kon yonent bi moom mooy rasulul umma al ñooñu nga xam ne ñu ngi góorgóorlu luñ mën ci topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam yërmande yàlla ji ëpp lépp ñoom ñoo koy jago bokk na ci jaam yooyu nga xam ne ba tey ba ñaan mooy nit Moussa Moussa wujju na yàlla ñeent fukki fan bàyyi Haaruna ca nit ña mu jàngale diine nit ña mujj fa bàyyi Haaruna di jaamu aw yëkk yëkk wa Moussa tere ko ñu bañ Haaruna ñu bañ ba yàgg yëkk wa daanu ba mu daanoo ñoo ñu jëlaat seen xel ñëwaat ñu rëccu tuub nga de wala maa suqita fi aydihim waraaw annahum qad dallu qaalu la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lanakunanna min al-khasirin ba wéy ko daal seen kanam xam ne ni ñoom sànq nañu réer nañu ñu ne ñu ñi kat bu nu yàlla jéggalul yërëmuñu ñu perte kon baatu jéggal tooñ bi la yërmande mooy munoo jaamu yàlla la may nga dem aljanna mais yërmande yàlla moo la joxe ba yonent bi wax na ko ñu ne ko ba yow mu ne kenn ci yéen du ko dugal aljanna ko yow mu ne ilaa yatagammadallahu bi rahmati lu muy yàlla moo may dugal ci biir yërmande ma soo ko dugal aljanna kon nañuy am yaakaar ju rëy ci yàlla bokk na ci yonent yooyu nga xam ne dañoo aju ci yërmande yàlla mooy Zakariya alayhi salaam ba nga xam ne dellu na ca boromam ñaan ko doom dafa yaar Mariam ñëw fekk Mariama yore ay fruits ay fawaaki yoo xam ne du ñor heure bii mu ne Mariama ana laki hada yow foo jëlee lii mu ne ci yàlla la bàyyee ko hunaalika daa Zakariya rabba foofa la Zakariya woowee maanaam boromam bokk na ci rabbi la laa tuzigh fardan wa anta xayrul waarisiin bu ma bàyyi man rek yaa ëpp yërmande benn bi ñëwaat na ci suurtu Maryam mooy kaaf haa yaa ayn saad zikru rahmati rabbika abdu zakariya id naada rabbahu daan xafiya zikru rahmati rabbika rahmati rabbika zakariya fàttali yàlla ko am yërmande la man mii doom rek laa bëgg te yàlla ko am yërmande la bokk na ci yërmande yàlla may doom foofa la ñaan boromam yàlla may ko doom bu ya tudd Yaxya ñun est-ce que danañ fàttaliku yàlla su ñu amee ay soxla xam ne yàllaa ñu bind bind ñu lépp te yërëm tax mu bind ñu Zakariya bu mu ko defee xol gi la ko yàlla jox bokk na ci Ibrahim ba muy woo bàyyam ci diine daf ne ko yaa abati laa ta'budu shaytaan inna shaytaana kaana lirrahmaani asiya yow sama baay bul jaamu shaytaane shaytaane dafa mooy borom yërmande ju yaat ji lool nga dem ngi bëgg baayam dégg baatu rahmaan ba mën a ñëw kalam dellu ci yàlla ci maa ko yaa abati inni axaafu an yamassaka azaabun min arrahmaan fatakuuna li shaytaani waliya yow sama wajjud ragal naa mbugal laa la xool nga de an yamassaka azaab baatu mas la jëfandikoo mbugal laa la indiwul sax baat bu bu boo xam ne da ci yéeg leneen mbugal moo xam ne ci yàlla bi ba yéeg lay bàyyi ko bu boobaa nag yow yaa ànd ak seytaane loolu moo tax mbir mi ñëw ci yow kon ba tey Ibrahima ma ngay xemam loo baayam ci loolu Ibrahima bokk na ci yërmande yàlla ñëw moom bu ko dugalee ci ñu ne yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim kon yërmande yàlla ñëw na ci moom ba safaral la ko bokk na ci ñoo nga xam ne yërmande yàlla buñ jaaxlee xam ne am na mooy Maryam Maryam ba Jibril ñëwee fa tamassala basaran sawiya nekk nit ku rafet teew ci kanamam qaalat inni a'udhu birahman minka in kunta taqiya a'udhu birahman Maryam mu ngi naan waa man de maa ngi wéeru ci yàlla mi borom yërmande ngir mucc ci yow bu fekkee ne ku ragal yàlla nga ndax ku ragal yàlla boo ko fàttalee yàlla rek mu dellu ginnaaw ba mu indee doomam doom de nekk lu yéemee ñëpp naan yaa uxta Haarun maa kaana abuki imraa sawin wa maa kaana abuki baxiya yow jigéen Haarun boo ko rek Haarun bu Muusaa sa bàyyi nekkutum góor goo xam ne guy mooy yàlla la sa yaay nekkutum jigéen ngay jaab foo jëlee lii lan la wax inni nadartu lirahmani sawman falanu kalimal yawma insiya lirahman dama nëbëri doon yàlla mi bëri yërmande ne du ma wax tey liir ba wax yàlla mu ne wala na càllu aaya li naasi wa rahma dama bëggoon def kéemtaan isa ansu mu nekk yërmande nit ñi kon yonent bi nekk yërmande aussi isa nekk ne ko yërmande ci jaami yàlla yi kon loolu fa na war a may ñu xam ne nekk yërmande yàlla saa boo jaaxlee dellu ci yàlla sam borom ñëwal ñëwal ak yërmandeem bokk na ci ñu ñu ashabul kaafi ashabul kaafi mooy ay xale la yu dem ci benn xunti tëdd fa ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent bu dee ati weer wi la bu dee ati jant bi la mooy ñetti téeméeri at innahu fityatun amanu bi rabbihim zidnahum huda xale yu gëm yàlla yàlla du leen yëpp mais lan wax ba nuy dem rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada atina min ladunka rahma yàlla jox ñu yërmande ju bàyyeekoo ci yow ba liñ bëgg matal ñu matal ko jox ñu njub yàlla ci yërmandeem tëdd nañ foofu ñetti téeméeri at nëbbuñu foroxuñu dara yàqu te kenn ku ne ñun xam na ne benn place boobu tuddee ayu bés rek walbatikoo suuf si yàq fa sa yaram wi ñetti téeméeri at nag nga tëdd ko ci benn place dara yàqula yërmande yàlla moo dugg foofu moo tax dañ ko ko ñaan ne ko yàlla sa yërmande la ñaan bokk na ci ñooñu sayidul xalq wa saadatul anam muhammad ibn abdillah salawatullahi wa salaamu alayhi yàlla ne ko rabbi xfir warhamu anta xayru rahimin del wax ne yàlla del jéggale bàkkaar yi yàlla del yërëm jaam yi yaa ëpp yërmande ci ñëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax loolu bokk na ci ñaan yonent bi allahumma rahmatak arju fala takkilni ila nafsi tarfata ayn yàlla sa yërmande rek laa yaakaar bu ma béyee sama bopp mukk lu toll ni xëf ak xëppi kon yonent ni mu baax ni mu sellee waaye ma ngi aju ci yërmande yàlla ba bëggul xëf ak xëppi yàlla bàyyee ko boppam kon ñun tam loolu la war a aju ci yërmande yàlla ju yaatu ji ndax soxla nañ ko lool bokk na ci yaa xayyu yaa qayyum bi rahmatik astaghfir yàlla yow miy dund te taxawee lépp ci sa yërmande ji laay ñaan nga xettali kon yaakaar na ni ñu soxla nañu taw soxla nañ koom-koom soxla nañ wér-gu-yaram soxla njaboot soxla ñu bëree bëree bëri loolu la koy may mooy yërmande san borom subhanahu wa taala kon na ko doon ñaanee noonu lañ ko ko war a ñaanee bañ a naagaloo jaam yi ci li nga xam ne moo di yërmande san borom loolu mooy tombu ñaareel bi. sama ñett bi mooy naka la ñu amee yërmande nag comme wax nañ yërmande ji ca départ ba ni mu yaatoo jaar nañ ci alxuraan jaar nañ ci ndox mi jaar nañ ci guddeeg bëccëg jaar nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis nañ yonent niñ aju ci yërmande yàlla ak lañ wax léegi nan la ñuy amee yërmande yàlla suñu xoolee alxuraan bu baax seetantal ko doon xam ne am na ay asbaab yi mayee yërmande yàlla ay sabab am na ay wasaayil ay moyens yoo xam ne bu ko jaam jëfandikoo yërmande yàlla ñëw ci moom lu demee ni as-salaah moo di baax lu deme ni al ibaada jaamu yàlla lu demee ni al ixlaas sellal day indi yërmande yàlla lu demee ni al rafetal day indi yërmande yàlla lu demee ni at-tawba tuub day indi yërmande yàlla lu demee ni dellu ci yàlla day indi yërmande yàlla yàlla nee ne inna alladina amanu walladina haajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim ñi nga xam ne gëm nañ yàlla kon gëm yàlla dana jox yërmande yàlla ñi nga xam ne gàddaay nañ jóge màkk ñëw madina te beneen riwaay ñëwaat na di wax naan laa hijrata ba'da al ginnaaw bi ñu ubbee màkk kenn gàddaay di dem mais am na riwaay bu ñu ne al man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi wal muhaajiru man hajara ma naha la wa anhu rawal Buxaari yi kon jurit mooy ku jurit mucc ci loxoom ci aw la gàddaay kat mooy ku gàddaay li yàlla tere kon ku gàddaay li yàlla tere wa jaahadu ñuy di jaar yàlla jaar ci yoonu dañ ko defee xam-xam tasaare la daañ ko defee ci alal jël def si yoon yàlla jiyaar la daan jël bakkan xeexe ci yoonu yàlla danañ xeex ak bakkan sëriñ bi wax na ne man laazama mujaahadatu nafsihi faaza inda lu ramsihi ku taxoo xeex bakkanam bu duggee bàmmeel texe parce bakkan danay diggan lu bon wax nañ ko sànq ci aaya ba wa ma ubari nafsi nafsa la amar bi su ila ma rahima rabbi kon aaya bi gis nañ ci li joxe yërmande yàlla gëm yàlla ci la bokk gàddaay lu bon wala jógee màq ñëw Madina ci la bokk jiyaar ci yoonu yàlla ci xam-xam wala ci alal wala ci sa jëmma ulay yarjuna rahmatullah ñii dañuy yaakaar yërmande yàlla wallahu yàlla ghafuru rahim dafa am njéggal dafa am yërmande benn aaya bi borom xam-xam yi la koy waxaat borom xam-xam ñoo moom loolu inna alladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas ulayka yal'anuhum allah wa yal'anuhum al-la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulayka atubu alayhim wa ana at-tawwabu rahim sama borom nee na ñi nga xam ne dañuy nëbbal yàlla wàcc ci ay aaya yu leer ak njubbu leer gannaaw ba ko yàlla leeralee ñu koy nëbb nit ñi waxuñu leen ko ñooñu dey yàlla rëbbëna leen mooy sori na leen yërmande ñooñu dey ñii rëbb rëbb malaaka yeeg mi def rëbbëna leen mu ne lu muy ñi nga xam ne dañuy tuub ci borom xam-xam yi defar lépp lu ñu yàqoon leeralaat lépp loo xam ne nëbboon nañ ko ñooñu de dinaa leen jéggal ndax man maay borom yërmande maay kii na nga tuub di baax yërmande kon loolu borom xam-xam yi suñu bëggee am yërmande yàlla te doon yàq diine mooy dañuy tuub mooy dañuy defar mooy dañuy leeral pour ñu mën a am yërmande yàlla sama borom waxaat na ne qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah wala wa ghafurur rahim bu ngeen bëggee yàlla yéen ay jullit ngeen topp ma ci diine ji may jàngale bu ngeen ko defee yàlla du leen bëgg ba pare yàlla mooy ki am njëgal mooy borom yërmande kon yërmande yàlla dina ci yéen kon topp yonent bi mooy joxe yërmande yàlla mooy tax yàlla bëgg la yàlla waxaan na ne alladina ida ida asaabat musibatu qaalu inna lillah wa inna ilayhi rajiun ulayka alayhim salawatu rabbi wa rahma wa muhtadun li jiitu ma wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i ba aaya ja jeex yàlla dana nattu jaam ci ngay tiit di ragal boo bayee mu yàqu boo ko commerçant mu yàqu rey ay bakkan mais nanga nga ñi nga xam ne bu leen musiba dalee ñu ne ñun kër yàlla ñu wut ci yàlla la ñuy dellu kon dellu ci yàlla yàlla mu ne ñooñu ay xéewal dina jóge ci seen borom wàcc ñoom ak yërmande ñi kon de am musiba ne inna lillahi wa inna ilayhi yàllaa ñu moom fi ñu ne ci moom la ñuy dellu dana indi ba tey yërmande sama borom ci ab jaam kon loolu ab jaam war na xam naka noonu jëf ñu baax tudde yàlla ak yooyu. yàlla mu def amal ladina amanu wa amilu salihat fa yudxiluhum rabbu fi rahmati baatu fi rahmati zalikal fawzul mubin ñi nga xam ne gëm nañu yàlla kon gëm dana joxe yërmande yàlla ñi nga xam ne ña def lu baax def lu baax yaatu na dem tool ya liggéey def lu baax la yore sare di dawal di liggéey pour dans su lu baax la nekk maçon di liggéey lu baax la dawal oto pour am loo yóbbu su kër lu baax la jaay jënd lu baax la julleek woor lu baax la lu baax dañu yaakaar julli rek la ak naafila lépp luy jëf yu baax nga koy def da indil tuyaaba jox nit mu lekk lu baax la di ñaw lu ñuy sol lu baax la defar dàll wu ñuy sol lu baax la tabax lu dëkk lu baax la tabax jàq lu baax la tabax école lu baax la lépp luy lu baax nga koy liggéey day dugg ci dalay jox yërmande yàlla subhanahu wa ta'ala loolu nag am yërmande yàlla ñooñu yàlla leen di dugal ci biir yërmandeem kon aljanna dugg na lii mooy texe gu biir te rëy leen di jox yërmande yàlla muy tudd yàlla yaa ayyuha alladina amanu zkuru zikran kasira wa sabbihu bukratan wa asila huwa alladi yusalli alaykum malaikatu du yuxrijukum min dhulumati ila nuur wa kaana bil mu'minina rahima yàlla mu ne yéen ñi gëm deen tudd yàlla subaak ngoon lu bëree bëri su tudd yàlla subaak ngoon lu bëree bëri lu muy jur laa ilaha illa tudd yàlla la astaghfirullah tudd yàlla la jàng alxuraan tudd yàlla la ñooñu tudd yàlla lu bëree bëri yàlla ci ñoom xool ni yàlla toll la lay may ngi juru ci yàlla loo yàlla juru ci loolu rëy na yonent bi ne asamaan amul fooy teg sa loxo lu toll nii lu muy malaakaan ko sujjóot ñooñu yàlla subaak ngoon malaaka ñoom ñu ne jullit malaaka ci nit mooy ñaanal ko njégal jullit yàlla ci ab jaam mooy wàcc mu yërma dem lu tax yàlla di def li yoxi ji mën a zulumaat ila noor yàlla génn leen ci lépp loo xam ne ay lëndëm la moo xam ay mooy yàlla la moo xam topp sa bànneex la indi ci ak leer muy lislaam lan mooy wax ji wa bi mu mu'miniina rahima li tax yàlla julli ci ñi koy tudd li tax malaaka yi julli ci ñii li tax yàlla leen génn ci ay lëndëm indi leen ci leeru islaam yàlla ma damaa yërëm ñi gëm moo tax ma dafa leen lii kon nit bokk na ci jaam di bëgg yërmande yàlla di ko gaarlu mooy fortool del tudd yàlla guddeeg bëccëg salamin tooy xepp tudd yàlla deel jàng alxuraan yàlla dal di julli ci yow malaaka yi julli ci yow yàlla génn ci ay lëndëm yu lay mën a gàllankoor baroo def sa diin na mu waree doo jokk su borom nu waree yàlla daa yërëm ñi gëm moo tax mu def loolu yàlla mu ne amal la dina yàlla wujuh fi rahmatullahi wa fi xaalidun ñi gëmoon yàlla jaamu ko alaaxira seeni kanam dafay weex tàll ñooñu kat ëllëg dañuy sax nekk ci la nga xam ne moo di yërmande yàlla kon loolu war naa tax ñu def lu baax war naa tax ñu gëm yàlla ndax yemal xiyaam ñu dugg ci li nga xam moo di aljannaam kon jàngal alxuraan jëf lu baax gëm yàlla woote jëme ci yàlla li lépp nu indi li nga xam ne yéefar yi bi ci yonent bi nañ wa qaalu lawlaa nuzila alqur'aanu ala rajulin min na azim yàlla mu ne ahum yaqsimuna rahmat rabbika ahum yaqsimuna rahmat rabbika baatu rahma la jëfandikoo foofu kon am xam-xam wala am jikko ju baax wala am alal yërmande yàlla la ndax ñoom ñoo koy séddale yàlla mu ne man maa ko waaye boo toppee aaj mu jeexee wa rahmatu rabbika xayru mimma yajma'un yërmande yàlla ji nga xam ne moo di diine yërmande yàlla ji nga xam ne moo di aljanna moo gën lépp lu nit dajale te dina amu ca lu baax nekku ci yàlla nee na walaa tusidu fil ardi ba'da wa da'uu xaw wa tama'an inna rahmatallahi qariibun minal muhsiniin bu leen yàq ci suuf gannaaw ba ko yàlla defaree mooy yàlla yàq suuf la rey nit yàq ci suuf la bañ a yàlla yàq ci suuf la wax ju ñaaw yàq ci kaw suuf la jëf lu bon yàq ci suuf la muy taw nga bañ liggéey yàq suuf la dee leen ñaan yàlla ngir ragal mbugalam dee leen ñaan yàlla ngir yaakaar yërmandeem yàlla mu ne inna rahmatallahi qariibun minal muhsiniin yërmande yàlla jege na lool ñuy def rafet kon boo bëgg yërmande yàlla di ñëw ci war dee def lu rafet fexeel bay dimbalee way néew yi doole fexeel ba ku xiif nga jox mu lekk fexeel ba ku rafle nga odd fexeel ba ku jaaxle nga dalal xelam yërmande yàlla di ñëw ci yow ndax yàllaa ko wax sama yërmande jëkk dañuy rafetal kon boo bëgg yërmande yàlla dee rafetal te rafetal ba ci jiitu mooy sa diggante ak sa borom al ihsan mooy an ta'budu ka annaka taraah fa in lam takun taraah fa innahu yaraak def la rafet mooy nga jaamu yàlla ba mel yaa ngi koy gis ba mënta gis nga xam ne yàlla moo ngi lay gis nga rafetal def ga rafetal sa digganteeg doomu aadama yi yàlla mu ne wa rabbuka al ghafuru dhu rahma law yu'akhidhu bima kasabu la ajjalahum al adab yàlla mu ne sa borom de ma borom yërmande su jàppoo nit ñi li ñuy fàggu mbugal mi léegi lay ñëw léegi law yu'akhidhu nafsun bima kasabat ma taraka ala zahri min dabba yàlla bu doon jàpp nit ñi li ñuy def kon kenn fi ñu bàyyi ñëpp la fi jëlee waaye mais waaye afaan kasir yàlla fa bala lu bëree bëri kon yërmandeem moo ñu fi baa waaye def nan lu jar mu jëlee ñu fi kon lu yërmande ju mel noonu waxtaane ko ab jurit xam ko dana ko dimbale ci muy jëm ci topp yàlla yàllaa ngi wax yonent bi ne ko ida jaaka alladina bi ayatina fa qul salaamun aleykum kataba rabbukum ala nafsi rahma annahu man amila minkum su'an bi jahalati mata min ba'di wa aslaf fa annahu ghafur rahim yàlla ne ko bu la dikkale yow Muhammad gaa yi nga xam ne gëm nañu suñu aay yi ne leen jàmm yàlla nekk ci yéen kataba rabbukum ala nafsi rahma maanaam baat boobu ku dégg arab rek moo mën a moo mën a xam li muy saf waaye boo ko toxal ci weneen làmmiñ daanaka kataba rabbukum ala nafsi rahma kon yàlla léppam yërmande la boo waxee dogal na wala àtte na wala bind na ci boppam ci jëmmam yërmande kon yàlla léppam yërmande la waaye neen ku jëf ci yéen lu ñaaw mbaa mu wax ko daldi tuub gannaaw loola defaraat wax ja mbaa defaraat jëfam yàlla dinaa ko jéggal dinaa am yërmande lu ba tey mbaaxu yàlla la nga def lu ñaaw mënu laa jéggal bañ a jéggal mais mu ngi lay jéggal di la yërëm yàlla ne wa hada kitaabu mubaaraku fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun lii mooy alquran yoo xam ne dañ koo barkeel téere bu ñu barkeel topp leen téere bi def leen santaane yàlla bay leen ay tereem ndax ñu yërëm leen kon de topp alquran day indi yërmande yàlla jàng alquran day indi yërmande yàlla bu nu ñëwee ci tombob ñeenteel bi mooy durus wa ibar min rahma ginnaaw waxtaan nañu lii gis na yonent yi seen màggaay seen rayaay seen selaay ñoom ñëpp bëgg nañu mën a yàlla ba di ko ñaan léegi nag lan lañ mën a jëlee ci loolu bu nu xoolee xeeti yërmande yàlla yi bëri na bëri goo xam ne su ko lim bëgg nañ tuuti fii rek ñu jéem a xoolaat yërmande yàlla ci mbindeef yi dañu fekk yonent yi yor yore yërmande jooju daan jox misaal ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na laqad jaakum rasulu min anfusikum azizun ala ma anitum harisun alaykum bil mu'minina am na yonent bu leen dikkal nit dana yéen lépp leen di sonal métti na ci moom tiis na ko ku xër ci yéen la waaye ku yërëm ñu gëm ñi la ku am ñëwante la ci ñoom kon loolu gis nañ ko ci yonent mooy kilifa gi kon yonent mooy kilifa ak kilifa xeet wi am na ci ñoom yërmande lool kon loolu aussi dafa war a wane ne kilifa diine wala kilifa gu jiite ay nit boo xam am réew la nga ëmbal njaboot ga yërmande ndax yooyu saasaam ëmbaloon na njaboot ga yërmande yàlla wax na ko bima rahmatullahi linta lahum walaw kunta fadlan qalilal qalbi fadda min hawlika fa'fu anhu wastaghfir lahu wa shawirhum fil amri yërmande ji bàyyee ko ci yàlla moo tax nga nooy kon bokk na ci ba tey ci melokaanu kilifa mooy nooy ndax yërmande yàlla la mooy ñëw nga nooy ba tax ñi nga jaboote mën a jëriñu ci yow mën laa ñeme yàlla ne ko bu fekkoon ne sa xol ma ne nekku ci da ngaa soxor ñaawi jikkoo kenn du la wër na bale na ngay jéggale na ngay toog sax di ñaanal njéggal njaboot gi an yàlla yàlla nga jéggal sama njaboot na ngay diisoog ñoom ci mbir yi te lii la ko waraloon mooy Uhud ñu bëggoon a génn ba dem xeex ba am fa leen tegoon ca placé ñu bàyyi ko ba juri di am lu leen dal ci ñu duma leen aay ji wàcc di ñëw di feeñalaat yërmande yàlla di wax ak yonent bu baal leen yonent bi ñaan leen jéggal kon kilifa nii lay mel ci njabootam bu nu juumee tam nga leen di baal bu nu xoolee saxaaba yi nga xam ne dañoo àndoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu gis yàlla di wax naan muhammadu rasulullah walladina maa ashidda al kufar ruhamaa baynahum muhammad day mooy ndawal yàlla ñi nga xam ne gëmoon nañu ànd ak moom dañoo tar ci yéefar yi mais dañoo yërmande ci loolu mu mel ni kon njaboot gi jurit bu ne war ngaa yërëm su mbokkam jurit te nit nag boo ko yërëmee doo bëgg lu koy gaañ doo ko jam doo ko dur fetal doo ko rey doo yor lekk xañ ko ko doo ko tiital doo ko xañ jàmm lépp lu koy may aafiya ca ngay nekk lu koy may xel mu dal ca ngay nekk lu koy may dund gu neex ca ngay nekk Abu Darda daana fekk xale yore ay picc nii napp leen mu jënd picc yi ñoom bàyyi la ñu naaw ngir ngir yëram leen xam nga kuy jëndam picc di ko bàyyi mu naaw ngir bañ xale yi rey ko ngir yëram ko doo gaañ nit suñu diine lu la jàngale benn bi bu ñu xoolee fatiha niñ koy baamu ci julli gu nekk ak taaya yi baas raxma ni mu ñëwee ci sëlmal yi da ngay gis ne kon loolu fu ñu jàngal ñu am yërmande ci jaamu yàlla yi fatiha da koy jàng ci julli gu nekk ci naafila gu nekk te baatu arrahmaanu rahim di ci ñëw ay yoon yoon loolu di la wan yow war ngaa mën a jël tur yooyu teg ko ci sa kanam di ca tibb lu lay jëriñ ci sa dundu àddina ak alaaxira kon jullit yi war na ci ñoom li ñu dégg ci ay aaya ñu fexe ko jëfee ba kenn ku ne mën ko gis ci seen dundu yàlla ni watawaasaw bil marxama jullit bu ne war ngay dénk sa moroom am yërmande ci moroomam jullitam jullit bu ne liggéey la bu war kenn ku ne war a dénk sa moroom mu am yërmande ci keneen yërmande nag wax nañ yàlla lim feeñal ci ay yërmandeem lépp lu jëriñ nit boo ko xam wax ko dugg na ci yërmande lépp lu koy lor soo ko xamee moytu loo ko dugg na ci yërëm lépp luy santaane yàlla nga xamal ku nit xiir ko ca dugg na ci ngeen dénkante ci yërmande lépp luy tere yàlla nga koy moytuloo nit dugg na ci nga yërëm yonent bi nee ne masalul mu'minin fi tawaadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama sa jasadil wahid idha shaka minhu adun tada'alu sa'iru jasadi bi sar wal humma rawal bukhari boo doon misaal jullit yi ni ñu war a mel ci bëggante ni ñu war a mel ci soppante ni ñu war a mel ci yërëmante daa war a mel ni benn jëmm yaram boo waneentaa yaram yëpp ko yëg bu nopp bi métti yaram yëpp ko yëg boo taabee yaram yëpp ko yëg kon jullit bu am jafe-jafe rek jullit yëpp dañu ko war a yëg bokkoo yow taxaw la tey bu loolu amoon benn jullit du xiif ndax alal yu bëri am na ci banque yi alal yu bëree bëri am na ci réew jullit yi am na ñu am bay gijal am ñu amul dara la ko waral moom mooy ñàkk dimbalante ak ñàkk yërmante yàlla nee ne innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun ñu gëm de ay mbokk lañu defar leen seen mbokk googu defar gi mooy yëwanal ko xale wekk mag mag yërëm gone mag yërëm xale ñee ko ne kii kat bàkkaar yi ma amagu ko mooy gudd yàlla lu toll li ma li ma dund kon kon ñee naa ko yërëm naa ko kii xale wekk mag jàpp ne kii kat at yi mu am li mu sujjóotal yàlla jàng ko alxuraan dafa guma ko kon moom a gën war naa koo jox cër kon jullit yi war nañu dafa seen diggante borom alal dimbalee ku ñàkk borom xam-xam jàngal jàngal ko ko xamul muy taawuna alal birri wa taqwa dimbalante ci mbaax ak ragal yàlla ragal leen yàlla mooy def ay santaane lu mu ñu laa la'allakum turhamun ndax yërmande yàlla ñëw ci yéen kon ndekkee defare diggante jurit yi day indi yërmande yàlla defare mbokk gi da indi yërmande yàlla te yéen fi laa yëkkul janna qaati'u qaati'un ñu ne qaati'u rahim kuy dog ak mbokk du dugg aljanna te ñu bëri tey def nañ loolu dog seeni mbokk baleen boo ñàkkee presque dañ lay baax wala nga am ba say mbokk loolu du lislaam kon lislaam yërmande la dañu war a dimbalante ci suñu biir bokk na ci loolu ba tey yërmande ci yàlla def muy diggante nit ak soxnaam yàlla wa min ayaatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwaaja li taskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma mawaddatan wa rahma baax rahma dañuy indi na ci kéemtaani yàlla mu may la soxna boo xam ne nit dañu yow nit ni yow di xool day xool muy wax yow ngay dégg mais bu fekkoon ne tey golo nga am wala bàyyi mun leen a déggante problème am na mais yërmande yàlla moo tax mu def ko nit ni yow ba pare sa digganteeg soxna si mu def ci cofeel ak yërmande bu bëggee dara nga ne mënuma ko mu yërëm la du la sonal boo ko sante benn mbir mënu ko wala leneen yërmande ak cofeel tax nga bàyyi lor jàll kon yërmande ak cofeel mooy ëmb néegam sëy su ca dañee jàmm jeex na te démb daa mel ne suñu sëy léegi nag intérêt ko ëmb alal ak jox maak defal ak yooyu rek mais dafa mel ni yërmande ji jeex na dafa mel ni sëy bi itam intérêt ki am alal rek la ànd ak ki amul alal moom déedéet kon diine la mu bëgg mooy mawadda laal ànd ak ñii dencante yërmande laal ko ba kenn ku ne du bëgg sonal sa morom kenn ku ne bëgg sa morom nekk ci ay jafe-jafe doo ko ko indil bu jógee feneen tam nga dalal xelam naka noonu yërmande dafay dem ba ci diggante baay ak doom yàlla mu ne wax fid lahuma janaha dhulli min rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira boo ñu ci sa sa baay wàccee sa bopp loolu doonte borom xam-xam nga doonte borom alal nga ngir yërëm yi nga de mi na raxma ngir yërëm say wajur bu fayam ne yàlla yàlla nga yërëm sama ñaari wajur ba mel ni nañ ma yërëmee ba nekkee liir ku ne xoolal liir ni ñu ko yërëmee ku dul yaay ma bàyyam sax da yërëm liir boo boo ko bëri ci naaj yi mu faatu su jooyee ñu yëkkati bu yàqee bopp ñu defar bu xiif ñu jox mu lekk di ko toppatoo di ko toppatoo ba mu nekk mus kàllaf yërmande waral loolu bu fekk du yërmande wajur du sonn ci doom kon yow itam fexeel ba say wajur nga taxaw leen mais wajur yu baax itam dana tax doom am yërmande yàlla xadir ak Moussa dañoo daje Moussa daa waaram ci banu Israël ñu ne ko ëpp xam-xam mu ne man yàlla bëgg koo xam ne am na ku la ëpp xam-xam ndax war naa di loo xam-xam bi yàlla demal ba béréb sàngal da ko fekk benn waay waaye jël wax ne fa wajada abdan min ibadina aatinahu rahma nga baat baatu rahma la ma ko jox yërmande la min indina wa allamna la ladunna ilma Moussa ñëw dajeeg moom ne ko xanaa duma la topp nga xamal ma li nga xamal njub ñu dem ànd bi àndee dem ba yàgg mu bën la nga xam ne mooy gaal ga dafa ko bu ànd bu ma laaj dara Moussa ne ko ah indi musiba gaal jaambur nga di ko bënn mu ne xanaa waxuma bu ma laaj ñu demoon ba yàgg mu gis benn xale rey ko Moussa ne ko rey nit rey bakkan ah yow sa mbir yi ëpp na nag mu ne ko mais yow xanaa waxuma bu ma laaj dara ñu demaat ba yàgg ñu fekk benn miir bi bëgg daanu mu defaraat miir bi mu ne ko yow ñii ñu wax leen gane leen ñu bañ yow yaa ngi ni defar miir bu la neex nga laajeen dara mu ne ko fii la ñuy yem gaal la sax ma yàq ko ay miski na ko moom am na buur boo xam ne gaal gu yàqu bu ne da koy nangu ma yàq gaal gi pour miski ni am nañu dundee allo de lu baax la xale bi amagul bàkkaar te ay waajur dañ ko bëgg su màggee beneen di génn ci diine moo tax ma rey ko pour ñoom sauver ñu wajur yi te mën nañoo amaat beneen njaboot àll di lu baax la miir bi ma defar góor gu baax a ko moomoon faatu bay ay xale alal ju bari nekk ci suuf moom laa koy defar loolu wa kaana abuma saliha fa arada rabbuka an yabluqa ashadduhuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altu an amri dalika ta'wilu ma lam tasti alayhi sabra kon li tax xale yooyu am Muusa waaye ñëw liggéeyal leen aaral leen seen alal mooy baay ju baax Sénégal gi ba fii tey loolu moo fi dox ñu bëree ngi ni tey am cër yu ñu am fonk bu ñu leen fonk dara ju leen jox seen baay ju baax wala seen maam ju baax ca lañ ko doonee kon wajuru baax dana tax yàlla wàccee yërmande ci ay sëtam wala ci ay doomam rahmatam min rabbik bokk na ci yërmande yàlla mooy bu jox dul xarnay nii yàlla jox na ko lépp mu fekk nit ñoo xam ne dañoo new doole yaa jooju ak maa jooju sonal leen ba mu ñëwee ñu indi alal bëgg koo jox mu ne déedéet dama yàlla jox bu gën li ngeen yore dimbale leen ba fatte ko yëpp ba du leen gaañ qaala hada rahmatu min rabbi nga de li yërëm ndëruñu bàyyi ko ci sam borom fa idaa jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kaana wa'du rabbi haqqan musal na ñooña mais liggéey ba mu def ci wàllu social ci wàllu am na sécurité nii am kóolute ba dara du leen lor mu ne ko lii rahmatu min rabbi yërëm ndëruñu bàyyi ko ci nekk ci jàmm yërmande la kilifa tam nu la war a doxalee yërëm jaam yi ba aar leen ba lu yàqu daf ci ñoom loolu dul xar ni def na ko ci suuratul kaafi nett na ko dikk na jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ne irhamu man fil ardi yarhamkum man fis yërëm leen képp ku nekk ci kaw suuf muy julit di nit di yéefar di chrétien di xar di bëy di melentaan lu mën a doon nekk ko suuf te am bakkan yërëm leen ndax yàlla yërëm leen am na jënd jigéen ji yeewoon benn muus di julli di woor ba muus ma dee jox ko mu lekk jox ko mu naan dem safara lu tax amul yërmande am na benn waaye bokkul ci banu Israil boo xam ne fa doon mooy yàlla ba ñëw ci teen naan ab xaj ñëw mar mu jël dàllam bot wa tànqal ko ndox mu naan yàlla jéggal ko ndax yërmande jooja kon loolu bu fekkee ne yërma yërëm bàyyi may la war nañ ko bàyyi xel Suleymaan sax nga xam ne yonente la day ñëw xorondom yi ne xaalat nam la toon uduxlu masakinakum laa yaxtimanako suleymaan junuhum ma yashurun ko tabassama daaxiku min qawliha suleymaan xorondom dafa ne dugg na ci seen kër yi suleymaan nga ñëw ak gàngooram balañ leen a joggi te duñ ko yëg te duñ ko yëg ça veut dire ko yëg duñu ko def suleymaan dafa ree ci waxam jooja ndax xam na ni moom am na yërmande ju toll nii du ñëw di gaañ ay xorondom kon loolu bu ñu déggee yërmande ji war nañ ko tasaare fi mujtamal bashari ci dëkkuwaayu doomu aadama yi képp koo xam ne am nga alal war nga ko tasaare ku am xam-xam war nga ko tasaare pour jaam yi mën a mucc am na benn ne bu ñu wax ne man laa yarham laa yurham muttafaqun alayhi ku dul yërëm kenn yàlla du la yërëm mooy tax jaam bu bëgg am yërmande yàlla foog mu yërëm jaam yi kon war nañu yërëm xale yi ba du ñu teg lu ñu mënul du ñu leen du ñu jël seen fit nañu yërëm jigéen ñi ba du ñeen teg luñ mënul du ñeen xal war nañu yërëm bàyyi ma yi ba duñ am aw fas wala am mbaam di ko teg di ko bayee du noppalu di ko sarse loo teg loo xam ne nu ko ba mu gaañu wala bu faatu kon yërëm bàyyi ma yi lu am solo la li sam santaane ne la war nañu yërëm mag ñi ndax mag mu dem ba jeexal war nga koo yërëm ci jamono am lu xafaab fekk na benn alul kitaab di dox di yelwaan mu ne ko yow lu xew ci dawla islamiya mu ne ko damay yoroo aw ma dara mun ne ko bi nga amee doole yaa ngi doon joxe impôt kon boo demee nekk mag ñu bàyyi la ñun amuñu coloré dinañ koy jox lu muy dundee ndax yërmande Omar xëy na di wër fekk jigéen joo xam ne guddi amul lu mu jox ay doomam teg cinam ay xeer nekk muy nax xale pour ñu nelaw Omar ñëw indi leen lu ñu lekk toog toggal leen ba xale lekk regg nelaw te mooy xalifu ci muslimin maanaam moo jot ci lu di kon kilifa bu amee yërmande war naa wàcce ba ci njabootam xam la ñuy xewle war nañu yërëm ñi feebar nekk ci hôpital yi amuñu ordonnance ñi feebar sax mënu yërëm ordre hôpital yërmande war naa dem ci ñoom ak ñi néew doole di ay ndaw wala ñuy néew doole te mën a liggéey amuñu dara ñu am yërmande ci ñoom am ko ci njanaaw yi naaw am ko ci insectes yi nga xam ne ñoom ñooy dox jox suñu alal ci yoonu yàlla mel ni tabax ay hôpital fu ñuy fajo tabax ay jànguwaay fu ñuy jàngee xam-xam gas ay teen tabax ay jàkk jumaa fu ñuy jaamu yàlla loolu fi indi yërmande yàlla waaye war nañoo sori nag lépp loo xam ne mooy nay ndax loola fay gàllankoor def lu baax ndax yàlla ne ne qul law antum tamlikuna xazain rahmatu rabbi idan la amsaktum xashu infaq wa kaana insanu qatura nit bu moomoon yërmande yàlla ji da koy téye nit dafa mot gis nga xazain rahmati lay yàlla ay xazain yore ci rek mooy tax nooy gën a joxee yam na aadama anfiq unfiq aleyk yow doomu aadama joxeel ma joxe la wa ma anfaqtu min shay'in fa yuxlifu du ngeen joxe ci yoon yàlla tabax jàq yàlla indi wërsëg tabax ay ay gasiteen yàlla indi ay daara yàlla indi dimbali ñuy ñàkk yàlla indi yàlla nee ne maa yaftahi law li nas min rahma fala mumsika laha wa maa yumsik fala mursila min ba'di yërmande bu ko yàlla ubbi mu ñëw ci yow di wér gu yaram di xam-xam di mën-mën di lu mën a doon kenn mënu koo téye day ñëw rek mais lu yàlla téye ci yërmande kenn mënu la ko jox xool taw bi rek bu wàccee di taw da ngay toog taw Louga du taw xool nawet bi ni mu wutee rek yàlla fa ubbi ñu yërmande taw bi wàcc gàncax yi màgg fële mu teeku te parfois dañuy bokk ay ay mbokk la ñii dëkk fii ñii dëkk fii ñi am taw ñi amuñu taw nawet bi rawante tarab noonu lay mel ci wërsëg ñii dañuy bokk ñi am ñi ñàkk ñii dañuy bokk ñi xam ñi ñàkk xam ñii wér ñi wér a ñii baax ñi bon walaw yaxtas bi ma man yasha yàlla ne sama yërmande maa koy jagleel ku ma neex nag du dalay neex rek nga nga am yërmande yàlla ji waaye yàlla moo la koy jagleel ngay nekk yonent yàlla la nga nekk wàllu yàlla lay moom lay neex mu jox la ko nga am xam-xam yàlla lay neex mu jox la ko nga am alal yàlla lay neex nga am wér yàlla lay neex kon loolu buñ ko xamee dañu war a gën a góor góorlu ci li nga xam ne moom mooy yërmande yàlla ak taxaw jaamu yàlla yi pour jeexal kon mooy jéem nañoo indi ay yax ay textes yu jógee ci alxuraan ak xadis ngir jéem a jëmmal lenn ci yërmande yàlla ci ni mu yaatoo ëmb lépp gis na ne taw yërmande yàlla la taw ku nekk ci jëriñu jur géeg nit ñi julite ku dul julit gis nañ wax yu ni muy ñëwee loolu julit lay jëriñ waxu yàlla ji gis na guddeeg bëccëg ni mu nekkee temps lépp ci lañ koy def tubaab yi tey bu ñu rawee seen temps buy fonk la te yàlla mu bokk ci yërmandeem mu defal ñu ko aljanna yërmande la diine yërmande ak yeneen yu yooyu kon ñun suñu waru gar mooy ñu taxoo jaamu yàlla mooy ñu sellal jaamu gi bañ ci seenu leneen lu muy ne yàllaa ko santaane ñu koy def war ñu dundal suñu yaakaar ci yàlla qul yaa ibadi alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna la yaghfiru dunuba jami'a war ñu dundal suñu yaakaar ci yàlla ne buñ naa yërmande yàlla ak loo mën a def ci yàq sa bopp ci ay mooy yàlla ci nit ci lekk alal yu lewul bu nangu ne yàlla du jéggal yàlla day jéggal bàkkaar yépp yonent bi ne am na benn waay bu rey téeméeri bakkan ñëw ci laaj kan a xam ci kaw suuf di nga danger ci xam-xam ñu teg ko benn raayib mooy kuy jaamu yàlla mais amul xam-xam mu ñu ne ko ah man de dama rey téeméer juróom-ñeent fukki bakkan te dama bëgg tuub nag ndax mën naa tuub mu ne ko déedéet fooy tuubee yow ah mu ne ko ah waa ji comme loolu la de yow moom foog yow ma rey la yow moom xaw ma keneen waaye moom dama lay boole ci ñi may rey comme bi ma jéggal moom rey waa ji mais xel mi dañu ci tuub mu laajaat ñu ne ko diw moo gën a xam mu ñëw ci diw ne ko dama bëgg tuub mën naa mu ne ko waaw luy dox sa ko kon tuub naa ko jógee ci fi nga doon mooy yàlla dem ci beneen dëkk waa ji di dem ci yoon bu faatu kon defagul dara mais tuub rek gu wér malaaka yi di ko xëccoo di nga walaaye zol muxtalifina jooju même malaaka fa day am malaaka yi wute nañu ñi ne sa far lay jëm ñ ne aljanna yàlla mu taxaw leen natt leen fa mu jógee ak fa mu jëm fu mu gën a jege rek ngeen jëm ñu natt ba fa fa mu jëm nii mu gën a jege loolu ñu ne dugal aljanna xam nga fii tey gaa yi koo xam waaye ku safara lay jëm moom leen jaam yi nag yàlla la moom kon yàlla moom ni la yàq dundal ba jamia innahu ghafur rahim day baale bakaar yi kon dundal suñu yaakaar ci yàlla loolu mooy tax ñu bëgg yàlla yàlla ne waman yaqnutu rahmat rabbi ila dallun yërmande yàlla kenn ca naagu lu muy ko sànq loo mën a mer rek war ngaa yàq yërmande yàlla xam ne yàlla mën na laa baal mën na laa jéggal te du ko yi dara nag kii kii nee bale ak mënta jéggale mooy fay am boo ko bale dafa ma yeb dafa may nangam mais yàlla moom bu la jéggalee baala dara la ko du wàññi bu la mbugalee dara la ko yokk kon boo yaakaaree rek sam borom da day taxaw ba tey yàlla nee na ci xadisul qudsi sabaqat rahmati xadabi sama yërmande jiitu sama mer kon yàlla nee ne alladina amanu wa haajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu daraja inda allah ulaykum faizun yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin hum fiha na'im muqim ñi nga xam ne gëm nañu yàlla ñi nga ñi ngi résumé ci ay ay aaya gëm yàlla day yox yërmande yàlla ñi nga xam ne gàddaay nañu lu bon ak lu ñaaw wala ju gàddaay ci dëkk bi lu bon bi ci dëkk bu baax xeex ci seen xam-xam ak seen alal xeex ci seen jëmm ba ci yoonu yàlla ci seen alal ak seen bakkan ñoo gën a rëy ay daraja ci yàlla ñooñu dañuy taxe yubashiruhum rabbuhum ñi nga de yàlla mën a di bégal bi rahmatin minhu ci yéen mën a ci bàyyi ko ci moom wa ridwanin ak ngërëm te jàngeen ci alxuraan wa ridwaanu lay akbar ngërëm lu bàyyi ko ci yàlla moo gën a rëy lépp jannaati lu fiya i muqim ak ay aljanna yoo xam ne du benn ja aljanna mais jannaat na na'im muqim xéwal gu sax dakk boo fay nekk kon loolu war naa tax am yàlla yonent waxoon nañu bil mu'mina ra'ufur rahim dafa yë gërëm dafa yërëm jurit yi benn aay da ko confirmé naa fekk ne ñi ak qul udunu xayrin lakum yu'minu billah wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatul lilladina amanu minkum nopp bu baax la de benn nopp boo ngeen wax ak nii nopp bu baax la parce que moom gëm na yàlla gëm na ñi gëm lu ñu ko wax wa bi rahmati fa bi dalika falyafrahu wa khayrun majma'un neen gën gëm na yàlla bokk ci moo gën lépp lu ngeen dajale ci xeeti alal ak xeeti laa tuziq qulubana ba'ma wahab lana min ladunka rahma ñaan yàlla mu bañ a jengal suñu waaye itam ñaan wa najjina bi rahmatika min alqawmil kafirin yàlla yàlla ñu musul ñi nga xam ne ay yëfar lañu jóg bëgg a faagagal jullit yi loolu mooy li nga xam ne moom laa indi ci waxtaan wi mooy kon wa axir daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin lépp loo xam ne ci jubla jub na ci ci yàlla la bàyyi ko ndax alxuraan laa dellu di ko indi ak xadis yi lu ci dëgg ci man la maa ngi koy jéggalu encore di gërëmaat ñoom Cheikh Ahmad ak Cheikh na di gërëmaat mbokk yi nga xam ne ñoo ma may tey ma ñëw ba fii Daaru Musti di dëkku xam-xam di dëkku diine ma toog ci biir jàkk yoo xam ne jàkk yàlla la di waxtaan ci li nga xam ne moo di diine teraanga bu ñu ma defal la mais ñoom mënoon nañ ko def sans ma ñëw fi rafetlu wuñu ay borom xam-xam am nañ borom xam-xam yu ma dàq jàng yu mën a waxtaan lu raw gën a rafet li ma waxee nii mais teraanga sharaf bu ñu ma defal la pour mu ñëw partage ak ñoom lenn ci li nga xam ne mooy alquran mooy hadis yi mooy dina yi nga xam ne lu jàng kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla jàmm ci dëkk bi yàlla sàmm borom xam-xam yi yàlla sàmm ay ima yi njiiti li ilmaan yi fi nekk yàlla sàmm ñi sëriñu daara yi jàngale alquran yàlla wàcc fi yërmandeem ak barkeem yàlla taxawu leen sàmm leen may la wér gi yaram ak tawfiq wasalaamualeykum wa rahmatullah a'uuzu a mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu ala rasulillahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam al ustaz Cissé euh, jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax muassasatul wafa bi huquqil iman lay sant bu baax ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne tomb bu am solo bi nga xam ne indi la ngeen ko tey mën nañoo wax ne euh, ñëpp képp koo xam ne teew nga fi wala yaa ngi déglu jariñu nga ci tam bu baax a baax ndax wax ji tegu na ci xam-xam Euh, gëstu bu xóot la boo xam ne bi ku fi tew bu fi teew tey rek mën na cee jariñ kon ci turu mu assisatul wafaay bi xooxal iman ak mbokki jullit ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci waxtaan bu am solo bi nga xam tomb bu am solo bi nga xam ne moom gën tey ñëpp mën ñëpp jariñu sant bu baax di la ci kon ni ñu ko bi nga xam ne sëriñ bi noppi na ci waxtaan wi euh, waxtaan wi am ku mu am solo tax na kenn ci mbokk yi nga xam ne ñoo fi teew ci jotaay bi danañ ci taxaw amuf seetlu ginnaaw boo xam ne jox nañ ñi nga xam ne ñooy laj na al fiqhiya ñi nga xam ne ñoo méngoo laaj fiq yi kon ñoom la ñuy sàkk ci ñoom ñu ñëw ci jotaay bi bu noppee bu fekkee waxtu may nañu ko kenn ci mbokk yi dana ñëw def fi taxaw seetlu ñi nga xam ne ne suba it insha allah sëriñ Salihu Sala sëriñ Salihu Salam moo fi waxtaan thème bi muy waxtaane mooy njàngaleen Seexul Xadiim ci li nga xam ne moo weesu loolu la fi waxtaane bu suba insha allahu taala kon ñi ngi sant mbokk yi bu baax a baax muy oustaz Ibrahima Cissé ñu ngi lay sant bu baax a baax jërëjëf woo ñi nga xam ne ñooy méngoo laaj na feq ñuy méngoo laaj feq yi ñu ñëw ci jotaay bi a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin al amin wa ala alihi wa ashaabihi wa xayri xadimihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñoo ngi nuyu mbokk jullit yépp ku ci nekk ci turam ak santam ñu dugg ci ki mu ne damay laaj koo xam ne dafa tabax dara ngir jaamu yàlla mel ni ab école wala bërëb boo xam ne mën na caa am tuyaaba mën na caa am jàngale walbatiku ay nit di ca moy yàlla mu laaj ba xam ndax dana am bakkaar ci li mu def asalaamaaleykum wa rahmatullahi maanaam dafa tabax barab tamit mu koy tabax lu baax fekk taxoon mu tabax ko ñu ba ca biir ay nit wëlbati di fa defee du yàlla xaraamal du tax am ca bàkkaar ndax su ne ku defar barab boo xam ne daan fay mooyee yàlla danga ci am ay bàkkaar day fekk loola doonul yéeneem waaye su fekkee lu baax rek ko taxoon a ña mooy yàlla rek ñooy am moom moo ko tabax du ci am bàkkaar am naa nag su fekkee dañoo wëlbatiku def ko am mooyukaay yàlla nga xam dara def ko barab bu ñu dajee di waaye ak fecc ko nuru kon ko fa tabaxoon war naa taxaw ci dindi ko waaye su yëgee loolu war naa bàyyi ko fa aw mu am ca bàkkaar ki mu ne damay laaj ndax wàccu dana yàqu su fekkee moo ko tey dana yàq koor su fekkee teyu ko nag lay tax mu yàq koor mooy mu wan ca dara waaye su fekkee wan ca dara du yàq koor ki mu ne ndax dagan na ci jigéen mu def loo xam ne day tax mu ñàkk ak jigéenam maanaam mel ne mu dem ci sëriñu lasraar wala mu nekk lu muy naan mel ne doom wala dara ngir mu ñàkk ak jigéenam dootu nekk jigéen ndax loolu laaj mooy laaj jublu ndax dagan na ci góor mu def loo xam ne day tax ak jigéen bëgg ko topp ko ndax damaa jublu bi ñu bind laaj waaye loolu wax nañ ne daganut xanaa bu fekkee laaj na ca jigéen nga ndigal ba am ci ndigal waaye bu dul loolu bu jékki-jékki def daganut mu ne damay laaj bëccëgu Ramadan nan lañ ko war a dundale ndax ci ay lido lay doon wala ay nelaw wala yu mel noonu maanaam nag weeru koor day weer woo xam ne weer wu barkeel la lool wu mata góor-góor ci lu baax lépp lu ci nit def ci lu baax du yam mu defoon ko ci weneen weeru koor moo tax li gën mooy bëccëg ba mu góor-góor lu ci def lu baax ni ki jàng alxuraan ak lu koy may tiyaaba te bañ koo dundale ci am ko su fekkee da ko yendoo lido ba ngoon nag du ne yàpp na ah li ñu wax rek mooy xañ na loola wàññi ci tiyaabaam dara ba léegi su ko yendoo nelawit noonu du yàq dara la ca ga waaye nag mu defoon lu baax daal luy tax gën a barkeel ëpp moo gën lool ki mu ne ndax ku nelaw ci bëccëgu weeru koor ba yow gis ci ay séram ay tooy tooy ba mu sangu ndax day àggale walla waaw bu gisee ci séram tooy tooy moo mu nelawoon ba yow gis wala mu nelawoon di lu mel ni sëy wala yu ko dana sangu farata rek waaye du tax mu yàq dara ca koor ga ndax koor gi bokkut ci ay sartam mu amee ak laab kon su gisee ci ay seram ay tooy tooy dana war a sangu farata ndax mën a julli rek waaye du yàq ki mu ne jigéen bu fekkee dañ koo teree mu yëkk nga xam ne dañoo nekk ci ay rajo wala ay télévision wala télé di journal wala ñu fay xibaar maanaam bu ne jigéen lañ koo teree mu yëkkati kàddoom ca kaw jubluwuñ ci wax ni kese ndax waxoon nañ ne lu mel ni waare su xaw naa diis tuuti mën na ko kuy def ay xibaar mënees na koo diglu xanaa de su fekkee kiy diglu ragal na fitna ca diglu boogee rek lay doo ko aram waaye liñ ne woon moo aram mooy yëkkati kàddoom ca kaw ni di jàng xasida wala muy way wala yu mel noonu moom aram na su fekkee ne jigéen buy génn ci télé bi ñu koy seetaan mooy xibaar la moom day tax kii man lépp ba mu def ne damay laaj ndax koo xam ne dafa woor ba deux heures jot nelaw bi mu nelawee yëwwut waxtu dog jot yëwwut ba ay minuit la yow mu laaj ba xam ndax dana am kooram de waaw dana am koor kay ndax ginnaaw xasoon na ba yéene ci guddi gi ba noppi rek ak donte sax loo nga xam ne ba mu yéenee ba noppi la tëddi nelaw yëwwaatut ba doog weer si dutee koor ga baax na moom ginnaaw yéene woon na ren baax na insha allah ki mu ne koo xam ne da doon fo ci zakaram ba yàlla dogal man yu génn ndax dana sang wala waaw foo ci zakaram def ki araam na su ko defee ba man yu génn ci moom dana war a sangu xëy na mu jublu li ñuy tudde al imnaa bil kaffi wala am ñu koy tudde al xaadatu sirriya waaye ñoom ñaar ñooñu sorewul dafa xaram te ko def ba man yi génn ci moom it dana a kii mu ne daa am lu ma bëgg damay leerlu ci mbirum way maanaam musique koo xam ne euh, way yi ànd nag tëgg ànd nag yeneen mbooleem jumtukaay yi nga xam ne day neexal way waaye nag lu am njariñ lu am njariñ rek la ciy wax lu ko lislaam gis wax lu am njariñ nga du ko tee araam ndax bi ñu leeral sart yi tax way dagan dañu wax ne na waye baatu keseem bañ caa boole benn jumtukaay tayit bu mu wax lu xaraam wala muy wax lu yee fitna wala muy wax ci diggante góor ak jigéen sart yooyu nag bu ci benn xattee kiy jàng ak donte alxuraan lay jàng sax araam na kon dañoo jëlale muy wax leneen la wax lum am njariñ am njariñ sart yi xasee ba xatt rek araam kii mu ne yi nga xam ne lislaam daganal na ku ko rey lu mel ne xar ba bëy nag ak yu mel noonu bu fekkee ki ko rey dafa nekkut ak jullit te ba mu koy rey tàmmantiwu ci ak na jullit war a reyee mu ne damaa dégg ñu ne bu fekkee jëfandikoo rek boo koy nga bismillah rek mën nga lekk laaj wax waaw ah, loolu am nañu gisee noonu ndax hadis bi nga xam ne daa wax ne sayidina Aysa daa sayidatina daa wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne astaxfirullah Aysa moo nett li na daa am ay nit ñoo xam ne dañoo ñëw ci yonante bi ne ko ñun kat suñu mbokk dañuy jékki-jékki indil ñu yàpp woo xam ne xamuñu ndax bañ koy rey wax nañ bismillahi rahmaani walla déet yonente bi ne leen wax leen bismillah te ngeen lekk ah moo tax am nañu sukkandiku ci loolu ne dagan booy xool ba léegi it ku mel ni alqaadi ibnu arabi ci ngir imam Maalik la nekk moom dane ab yéefar moom népp nu def rek ba jox la nga lekk su fekkee moom rendi la ko tudd na ndax ne alquran da ne taamukum xillun lakum wa taamukum taamuhum la lakum wa taamuhum xillun lakum moo tax nag moom mu ne sax àgg na ci li ñu tuddee kutt nga xam ne bu kenn wiñaaroon doq ginaar wala yu mel noonu ba mu dee donte ab yëfar la bu la ko joxee nga lekk dagal na waaye loolu du wax ji gën a wér ci ngirum imam Malik li gën a wér ci ngirum imam daal mooy kii ren di su fekkee du ab jullit dañoo xool ban yëfar la ndax majoos la wala su dee majoos la nga xam ne jaamuwut yenn diine ju bàyyi ko ci asamaan moom lam rendi xalaa kulli xaalin araam na su fekkee ahlul kitaab la muy yahood wala nasaraan nag ñu sartu ca sart yi bu ca dajee lam rendi dana dagan bi ci njëkk mooy moom may rendi bu mu wax wenn tur wu bokkut ak tur yàlla ni ko mu ne bismil masiyan wala bismi isa su waxee lu mel noonu kenn du ko sañ a lekk bi ci topp mooy lam rendi na doon lu dagan ci moom ndax man naa am lim rendi yow dagan na ci yow jullit bi waaye daganul ci moom mel ni alquran ne waxala lasina haadu xaram na kulla zi kon ab yahud bu fekkoon na rendi woon lu mel ni kinaara nga xam dafa xaram ci moom yow jullit bi doo ko a lekk bi ci topp moom itam mooy ba mu koy rendi na fa ab jullit nekk waaye su wéetoon rek fexe ba rendi ko noonu moom it du tax mu dagan bi ci topp mooy na ko rendee li lislaam diglee waaye bu ko rendee beneen rendin bokkut ak li lislaam diglee kenn du ko sañ a kon sart yooyu lañ ci sart ci ngir Imaam bu ci dajee la ab yahud wala nasaraan rendi danga ko sañ a lekk benn xattee doo ko sañ a lekk ki mu ne ndax sa sëriñ sañ nga koo jox asaka waaw su fekkee yaayoon na asaka di sañ nga koo jox su fekkee bokk na ci juróom-ñett ñi alxuraan tudd sañ nga koo jox waaye bu ci bokkul nag jox ko ko ki mu ne damay laaj melaw xiraan ak tamattox ak ifraat bu dee ifraat mooy kiy aj yéene def aju kese su aj ga demee ba noppi nag ba nga xam ne jeex na tàkk bu dee tegaat dara teg ko ca na waaye loolu mooy ifraat mu yéene def aj kese kese bu dee tamattox nag mooy kii aj njëkk def xarmal bi xarmal bi jeexee maanaam armal bi mu jeex fekk weeri aj yi dugg si na mu daal ci sasale aj ga su dee xiraan nag mooy mu boole leen ñoom ñaar njëkk a yéene umra laataa umra bee jeex mu boole leen benn mu boole ne leen di leen defandoo su fekkee da leen a boole moom la ñuy tuddee xiraan gese su fekkee nag dafa yéene def umra bi laataa umra jeex rek mu daal di tàmbali def xaj ga ci saase xiraan la waaye dañ koy tudde ba léegi irdaaf kii mu ne damay laaj koo xam ne ab sëriñam daf sëriñam bi ko yoroon daf faatu moom mu nekk musrika ndax dana ko mën a muur maanaam mu nekk koo xam ne gëmul yàlla ko muur maanaam nag su fekkee moom jigéen ji moo nekk musrika nga xam ne gëmul yàlla te ki ko yoroon jullit la tenj gi moom ndax dana ko sañ def ndax ndax dana ko def wala du ko def wuute nañ amma jëmmi xiddawu nag moom faaw da koy def su ko deful sax su dee àttee def sax am na dañ ko war a forcer ci mu def ko ki damay laaj jalibatul maraghib fan la ko sëriñ bi waaye fan la ko defe moom ci xasida géej gi la ci géej gi la ko sëriñ bi defee ndax nettali na ne bi ko defee ba noppi da doon xool seen laay gi fan la toll ko ci biir géej gi di xool na mu demee ndax dara dana ci tooy wala déet wàcc na ko fa lu yàgg lool benn sàndarma moo ko xore ci wet tefes gi indil ko ko mu fekk benn xaraf faru ca mu doog a xam ne sell na am na ko nam ko bëggee woon moom ci yi mu def ci yoonu géej gi la ndax mën na ma baña a woor di joxe ndogu ndax mën na ma bañ a woor di joxe ndogu déedéet mënu ko def <laughs> lu dib atteem maanaam ba pare wëlbatiku di sàcc waaw dana am bàkkaarub sàcc rek waaye moom itam lu tax kooram yàqu dana am bàkkaar daal sàcc gam sàcc rek ki mu ne ndax football dagan na wala football de bu fekkee sart yi ñu wax daje na ci dana dagan waaye bu ci benn xattee du dagan te mooy ki koy def na sol lu moor ay xawraam lu mu gàtt gàtt daal diggante jumba tayit bu mu doon loo xam ne day tax ñuy faat waxtu maanaam waxtu yooyu biñ ko julli ca waxtoom te eh, duñ ca teg benn dekk xayuñ ca tegee benn tekk moom itam du baax ci benn tekk amut te it eh, ñi koy def sol nañ lu suturaal seeni xawra te duñ faat waxtu wa danañ ko julli ca wax baax insha ki mu ne ndax jigéen mën naa jiite moroom moroomi jigéenam julli déedéet jigéen mënta jiite kenn mënta jiite góor mënta jiite jigéen ki mu ne damay laaj koo xam ne day julli wan ay lorom ndax julli ga dana baaxoon kuy julli wan ay lorom waaye moom du yàq dara ca julli ga julli ga dana baax insha allah mu ne damay laaj ndax kuy julli sañ naa jullee lenn ci aaya alxuraan yi nga xam ne dafa gàtt lu mel ne yi ak Mumunawwara waaw soo xasee ba doon aayab alxuraan rek nga xam ne mën na aaya lu gàtt gàtt sañ na caa jullee liñ gën a sopp nag mooy mu jàng saar wu mat waaye bu jullee ben aayit bu tee dana baax waaw maanaam bu takkee ñaari jaaru di julli du tee dana julli julli di sàcc ak julleem dana baax dana am waaye du yàq dara ci julli ga kon dana am bàkkaaru def na lu ko yoon di tere waaye moo julli ga nag jotewul dara inshallah mu ne ndax imam bu dee jiite am koy jot li jar na ko wat jot nag moom daa mel ni bu ñu wàññi faratay julli wala sunnay julli wala ngëneel ya duñ ko ci wàññaale benn xanaa li ma jàpp ne moo ko indi ci julli gi rek mooy xañ na am ñu xaw sori ñoo xam ne buñ amul ku leen di jot li duñ dégg fa imaam toll duñ ko xam loolu moo tax ñu leen di jotli kon jàpp naa ne su fekkee ne su leen jotliwut duñ xam fu julli ga toll ndax dañoo sori mënees na leen a jotli waaye bu dul nag moom mëneesu cee tontu lu leer ndax gisuma ko ci faratay julli wala sunnay julli wala ngëneeli julli wala leen ndal ki mu ne kuy julli ñu lay jiite nga njëkk a sëlmal sa imam ndax julli ga baax na wala déedéet ndax ki ñu jiite faaw am na ñaar yoo xam ne daa war bàyyi ba imam def ko muy kàbbarum xarmal ak asalaamaaleykum ñett yooyu bu ko njëkkee def imaam rek du baax lu bokkut ak ñett yooyu nag su ko njëkkee def imaam dana ca am bàkkaar su ko defandoog imaam sip nañ ko waaye du yàq julli la waaye ñaar yooyu moom bu ci njëkk a def imaam rek ak julleem du baax. kii mu ne damay laaj. ku njaaloo ci sunu jamono jii nga xam ne atewul lislaam nu muy def ba bakkaar bàcc ko njaaloo moom jamono yëpp ak donte lislaam lañu àttewoo it su fekkee ba mu ko defee tuub na ko tuub gu seet la ngir yàlla yàlla dana ko ko bu soobee yàlla ndax hadis boobu ki nga xam ne moom lañ njëkk a rey ci njaaloo Maïs ibnu Malik bi mu defee njaaloo kenn yëgu ko woon moo jékki-jékki ñëw wax ko yonante bi waaye bi mu ko waxee yonente bi da ko waxoon ne tee nga woon a suturaal sa bopp maanaam li mu ko jublu woon a wax mooy bu fekkoon moom ba mu Dakar moom dong nga ko yëg keneen yëgu ko jéggalu na yàlla jéggalu bu dëggu ca moom bañ a dellu rek yàlla da ko jéggal bu kon xam na ñu yomandi foofu ba beneen yoon ñu fàttali tey ba tey ne ñii di dañuy jàllale laaj yi rek waaye mbooloo ñoo koy gëstu bu ñu paree gaaral koy borom xam-xam comme ni ko suñ Mourou ba mu wér. nun jàllale rek lañ jàm salaamaaleykum wa rahmatullah bi nee na sëñ leer laa ne luñ fi tontu rek ci ngirum imam Malik lañ ko tontoo lañ netul fiqh ñu ngi sant baax ci tontu yi kon lañuy jox mbokk mi doon def waxtaan wi mu andi laaj yi nga xam ne moo aju ci thème bi mu doon waxtaane jox Oustaz Ahmadou boobu mu andi laaj yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare ci weer wu tedd wii di shahru ramadan al mubarak di ñaan yàlla mu nangul nu suñuy koor te jéggal nu suñuy bakkaar al shaykhul karim wala al mufattish al ustaaz ibrahima siise ci turu mu assasatul wafa bi xuquqil iman ñoom ñépp ñu ngi maase di la sant cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem di ñaan yàlla mu guddal saw fan di ñaan yàlla mu wéral saw yaram di ñaan yàlla mu bàyyeel ak sam xel xam nañ ni jamono lool ittey bari na waaye nee nañ bi ñu la ko waxee ànd ak loola lépp da nga def ak jàpp na lool kon ñu ngi ñaan yàlla mu fayal nu la gën gi fay ñoom daal nee nañ seenu cant am na fu mu tàmbalee waaye amul fu yem liñ doon séentu ci waxtaan wi am nañ ci lu kawe kawe kon rahmatulah boobu. lañ ci doon séentu am nañ ci lu kawe kawe kon ñu ngi ñaan yàlla mu fayal noonu la ngeen di fay kon waxtaan wi bàyyi guñ ko bàyyi xel tax na itam mbokk yi joyal ay laaj jëme ci waxtaan wi kii daf doon laaj mu ni dama doon laaj kan moo gën a yeyoo ci doomu aadama mu yërëm ko ci bindee fi maanaam booy ci yërmande ci kan nga war a tàmbalee teg ci kan teg ci kan ku ci gën a yeyoo yërmande bu ko defee muy laaj itam laaju ñaareelam mu ne ndax doomu aadama bi jël lool di ko jëbe moroom daa doomu aadamaam ndax kooku jaadu na itam ñu yërëm moom ñaari laaj la laaj waaw euh, maa ngi rafetlu lool xale yi jàng nga tontu ak ak sëriñ bi leen yebal ñu tontu jazaakumullahu kullal xayr euh, kii gën a yeeyoo yërëm ko mooy sa jëmm ci nit al imaamul Xasaali ak ñu mel ni moom nit dafa war a yërëm boppam yërëm sa bopp mooy nga jaamuloo ko yàlla daw tere yàlla soo ca paree say wajjur say doom say soxna say dëkkandoor ku la gën a jege rek al aqrabu awlaa ku gën a jege gën a yey kon nit moom ci boppam la war a commencer ñàkk yërëm sa bopp mooy ngay xuus ay ñawteef kooku mooy bu njëkk bi ñaareel bi. bi mu ay waaw doomu aadama bi nga xam ne dafa jëme ci yow ay lor li ñu alxuraan di jàngal mooy idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim ma yulqaaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaaha illa dhu hazzin azim nit bu lay def lu baax lu bon def lu baax yow su yàggee day rus bàyyi lu bon loolu day nekk sab xarit loolu nag kenn mënu ko am luy ko muñ parce bu leen lor nga muñ bu yàggee di def lu baax day dañ ko am cër bu rëy ci yàlla moo koy man boo ko mënul nag wa waaye fa man afa wa aslaha fa ajruha ala bu ñu def lu ñaaw am nga droit fayu waaye ku bale ba pare defar digganteem ak ki ko def lu ñaaw payam yàlla rek moo ko gàddu kon ba tey ci nga day dugg ci bale lu yonent bi saa sam jàngale na loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu jëmi France sani ci buntu kër bu ñaaw waa Màkka dañ ko bëggoon rey sax mais ba mu gàddaay ba am doole ñëw ba not leen ñu ne ko la nga def suñu ant axun kër boobu axun kër fa isa ko antum waqa dem nañ ñëpp baal naa leen Yuusuf mu dul ba mu ñëwee ba am doole nekk buur ba ñëwee bañ ko xaayaa Yuusuf maanaam amaa Yuusuf li ba aleykum yow ba yaxfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin du ma leen sax yedde tey yàlla fa baal yàlla ëpp yërmande ñëpp kon loolu mooy diggante jullit ak jullit mais bu fekkee ay yéefar la ak ay jullit foofu jàng nañ ko ci saxaaba yi muhammadu rasulullah walladina ma'ahu ashiddaw alal kuffaari ruhamaa baynahum jërëjëf muy mu ni damay laaj yan sabab mooy tax yërmande di gën a wàcc ci nit ak yan sabab mooy tax yërmande du wàcc ci nit maanaam yan sabab la nit ki nekke pour yërmande di wàcc moom ak yan sabab la nit ki nekk pour yërmande di ko sori. yaakaar naa jàngoon nañ aay yi àll dina aamunu jàng nañ ko jàng nañ haajaru jàng nañ jaahadu yooyu yëpp jàng àgg ci yarjuna rahmatullah jàng nañ na rahmatullah qaribun minal muhsinin yërmande yàlla jege ne ñii dafa rafet kon boo bëggee am yërmande yàlla def rafet ku mën yàlla day def lu baax jàng nañ àll dina aamunu wa amilu salihaati yëpp ah. jàng nañ aay yooyu kon yooyu mooy sabab yi tax nit am yërmande safaan ba nag mooy tax nit ki ñàkk yërmande ndax wa man yu'rid man ya'sh an dhikri rahman nuqayyid lahu shaytan fa lahu qarin ak wa man a'rada an dhikri fa nashghalahu bil a'ma ku bu ko xat ñëw na bu xat bu xasee am léegi xool ba dafay daal di dee xol bi bu dee def xol bi maradu fasaadu law fasaadu law marada bu xol ba feebar yàlla yokk ko feebar moom xool ba aw na yërmande mënu ci nekk kon lay indi yërmande ci xol mooy diine gëm yàlla mbaax ab safaan mooy loolu kii ba tey dafa mel ni loolu rek lay laajaat mu ni lan moo day laaj lan mooy waral yërmande di néew ci xol yi benn nit ñi maanaam booy seetlu nit ñi da nga ci gis ñooñu léeg-léeg yërmande day xaw a néew ci seeni xol lool lool lool lool mu ni loolu lu koy waral waaw loolu ñàkk dina ko waral nit bu ñàkk rek soxor waaye ñaare foo fekk soxor nit ku ñàkk lay doon mais boo amee dangay bëgg nit ñi am boo nekk ci jàmm da ko yéene nit ñi mais ñaare foo fekk soxor nii ak ay xiqii ni ñàkk ñoo koy am mais nit ñaare bu adduna lool rek ñaare du soxor wala fi nga jaar métti fi nga jaar nit ñi seetaan la nga doon bàyyi bu fàttali ko soxor bàyyoo parce que dañ koy sàggane mu am soxor mais nit ñaare ku nitee amul benn feebaru dara dënu ko day xam ne li mu am moomu ko yàlla ko jox wa ma bikum ni'matin min Allah loo yore yàlla moo la ko jox te it lu baax li nga def ci nit ñi sopp nga ko def wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah lu baax li nga doon ko fekk ci yàlla kon mooy tax ñaare réere diine dana tax ñu soxor ba tax diwdu moo ko dimbale naa nga fekk li nga koy jox sa tuyaaba yow kon réer dina tax nga soxor ñàkk dina tax nga ñàkk nekk juri dina tax nga soxor yooyu yëpp jikko yàqu si dina ko waral jazakallahu xayran ki day laaj mu ni mu ni sëriñ bi lu tax yërmande jooju maanaam li ci ëpp du feeñ ci dundinu jullit ni maanaam yërmande ji nga xam ni moom nga waxtaane léegi ci ni jullit ñi noonu lañu war a yërmante noonu lañ war a mel mu ne lan moo tax maanaam li ci ëpp day mel ni boo ko seetlu dafa feeñul ci dundinu jullit ñi waaw loolu li ko waral mooy ñàkk dund lislaam lislaam sam wuñu ay aada boo ñu àtte ay aada sëriñ bi yow yaay ñëw sëriñ bi yaay sama sëriñ mais sëriñ bi amul ci benn poids bu bëggoon sant loolu ko xàcce naa dem naa feneen fi def fi ngay des kon ñàkk àttewul islam bokk ci loolu buñ àttewul islam média yi li muy wane jikkoy tubaab moo gën a mooy kenn ku ne bopp su bopp mais boo xoolee démb ñëwoon ci àll boo bëggee néeg ñëpp lay jàppale boo lakkalee ñëppay taxaw dimbale la boo santaane tool te gerte gaa dugub ji ñëpp ñëw bokk bay bu dee dëkk taax la da nga ñëw ba ci fii di laaj nit ñu la xamuñu ko fekk mu ngi fii lu ko waral loolu dund ak tuwaab gi ñu jël moo ñu indil jafe-jafe yi mais bu doon suñu aadee wala diine la ñu dañoo xam yërmande xam bokk xew bu amee ñëppay ñëw ndawtal ñëppay ñëw nit bu faatoo ñëppay taxaw sang nga koo rob ko la ca war ñu def ko loolu xam nañ ko mais léegi yu bëree gi dañ lu ko war muy dina tubaab yi moom moo ñu dugg aada yi rafet yi am na mais léegi sax aada rafet ñu ngi ma ngi ñaaw ndawtal démb dañ ko def ngir dimbale mais léegi dañ koy bind ah bu ëllëgi bu xewlee indi woo mu ne ah nangam ak nangam loolu na donc kon ñu indi loolu mais démb de diine la ak ngor moo tax dund gi neex tey nag boo demee ci dëkku ville yi taba taax yi ku amul rek da ngay sonn ndax kenn du la gerte moo tax ay banditisme di bëreeg ay agresseur rek ay nit ñu jaay seen bopp lu bon di am parce que amuñ njërma li am ku lay taxaw ku lay jàppale. ku amee junni judduwaat di buur fëri ku ko amul ñu ber la loo gore gore loo wax ñu weddi loo defar ñu yàq loo jaamu jaamu yàlla rus séq Cheikh Ibrahima Diop al-Mash'ari da cee defoon ay way mu ni dama mën naa laxaa ku nekk dal lay bokkoo wantasem ba tàggoo muy lu am solo loo xamante ni loolu nga ko waxee nit ñi bàyyi nañ ci xel lool ci wàllu xaalis te sëñ Moussa ko wax ko wax ni ku amee junni judduwaat di buur fëri ku ko amul ñu ber la loo gore gore firndewu na lool ci melokaanu jamono waaye day dellu siwaat it ci li sëriñ bi waxaatoon nii ni eh, déglul ma wax la la jikkoy rijaale ya bambooy ca xoq xoq way la man ñooña laa ñee zahiran wa batinan ñëwuma kenn ngir alal ci àddina